fa ahli tariqatihi al-faa'iziina ar-raabihiina amma ba'du ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi ba tey ci saxiixu imaam al-Buxaari alayhi wa ridwaanul baari ñu ngi woon ci ci buntu baabu iqbaalil mahiid wa idbaarihi moo nekkoon buntu bu njëkk ci suñu buntu jotaay bi weesu mooy buntu dëgmal gi nga xam ne moom la mbërëg di dëgmal ak dummóoyu gi nga xam ne moom lay dummóoyu mu nekkoon buntu boo xam ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala da ko nasa woon ngir rek di leeral maanaam li nga xam ne mooy mandargay mbërëg ak maanaam ñoom ak mandargay jeex mbërëg gisoon nañ ñaari ta taaliqaat yi nga xamante ne ñoom am bi nga xamante ne moom moo aju woon ci sayyidatu Aisha radiyallahu taala anha ak bi nga xamante ne moom moo aju woon ci ci ci bintu Zayd ibn Sabit radiyallahu ta'ala anhuma gisoon nañ tamit hadith sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi muy nettali sayyidati Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha bi nga xamante ne da daan gis jorgal mu laaj ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko zaalika irqun wa laysat bil hayda lool ak sidit la maanaam sidit gu fàcc la waaye du jorngel waaye du waaye du mbërëg fa ida aqbalat alxaydatu fa da'i salaata wa ida adbarat faghtasili wa salli saa yoo xamante ne julli mbërëg gi dafa na nga daal di bàyyi julli waaye saa yu dum mooyoo nga daal di sangu cangaayal farata te nga daal di julli naka noonu gisoon nañ ci baabun laa taqdil xaidu salaa buntu bi nga xamante ne moom mooy wax ne kii nga xam ne moom mooy gis mbërëg moom du fay julli te indi woon na ci ñaari asar yi nga xam ñaari ñaari taaliqaat yi nga xamante ne benn bi wax la boo xamante ne Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu taala anhu wa ardah ak Seydina Abu Sa'id al-Khudri muy radiyallahu taala anhu wa ardah moom tamit ñoom ñaar dañ ko jëlee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy leeral ne tada'u salaa maanaam day bàyyi julli moom jigéen ji bu fekkente ne jamonoy mbërëg la ne waaye ñu gisoon tamit hadith sayyidat Aisha bi ta'ala anha bi nga xamante ne sayyidatu Mu'adha te moom mooy euh, Mu'adha bint Abdullah al-Adawiyya moom moo laaj ne moom moom am na soxna te moom mooy moom mii la mu laaj sayyidat Aisha radiyallahu mu ne ko atajzi ihdana salataha idha tahurat atajzi ndax kenn ci ñun dana fay julleem su fekkente ne dafa laab moom mu daal di ne ko a haruriyatin anti ndax yow haruriya maanaam muy xawaari mu ne ko nag déedéet waaye dama nekk rek walakin ni as'al maanaam euh, la walakinni as'al déedéet waaye man dama nekk rek di laaj mu ne ko kunna nahiidu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam fala ya'muruna bi aw qaala fala naf'alu ñun de dañ daan mbërëg gis mbërëg ci ja ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam mu askanale mbir mi ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te daanuñu ko digal maanaam daanuñu digal ñuy fay suñu ay mbërëg naka noonu wala boog mu daal di wax tamit ne daanuñu ko def maanaam daanuñu fay mbërëg gi te loolu day wane ne maanaam kon duñ ko fay ngir ne la yajuzu tarkul bayaan an waqtil haaja du dagan yenente bi sallallahu alayhi wa di bàyyi leeral loo xam ne lu war la ci jamono ji nga xamante ne moom moom mooy jamono jañ ko soxla naka noonu euh, gisoon nañ ci baabu nawmi ma al haa'id wa fi wa hiya buntu bi nga xamante ne mooy leeral nelaw gi nga xamante ne moom la dagan ñu nelaw ko ànd ak ki nga xam ne mooy aji gis mbërëg ji te fekk moom mi ngi ci biir ay yéreem maanaam li mu ci na moom mooy fekk mi ngi sol yére yi nga xamante ne moom lay sol moom la beral jamonoy mbërëg gisoon nañ ci hadith sayyidatu ummu salama bi radiyallahu taala anha bi nga xamante ne doomam ji muy zaynab bint abi salama radiyallahu taala anha moom moo ko nettali jële ko ci moom mu ne dafa ah, gisoon bërëb moom fekk moom moo nekkoon ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbàjj mu daa di rocceeku fam bo jamono jooja mu daa di dem sol yëri bi nga xamante ne moom lay sol saa yoo xamante ne ci la daan gis ay mbërëgam ba ko yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gisee mu laaj ko ne ko anu xisti ndax baatu dagaa gis say mbërëg mu ne ko naam waawaaw waaye mu ne ko waaye ñëwol rek nga daa di sàngoondoo am man te leeral na ci biirum wax jooju ne moom te moom moo ko nettali maanaam moom yaay ji moo nettali doom ji ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan fóon fekk dafa nekkoon ci koor dafa wooroon naka noonu daan na sangoondoo ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn ndax fekk ñoom dañu ame woon janaaba mu nekk mu ne mu gisoon nañ tamit baabu man axada siyaabal xayd siwaa siyaaba tohr buntu ki nga xamante ne dafa jël dafa jël yére yi boo xamante ne yére yi mbërëg la mu wuute ak yére yi nga xamante ne moom la jël su fekkente ne yére maanaam bu laab la maanaam mooy jël yére boo xamante ne jamono yu mbërëg nga daal di koy beral ay yére loolu dafa nekk sunna boo xamante ne moom moo nekkoon sunna jigéen ñi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jamono yi nga xamante ne ñi ngi amee ñi ngi ñi ngi doon am ñi ngi doon woomal waaye eh, jamono yi nga xamante ne ñoom ñun ñu nekkoon ci tartar loolu la koy leeral gisoon nañ ko ci xadisu sayidata aisata bi radiyallahu taala anha amma xadisu sayidata ummu salama bi radiyallahu taala anha moom mooy jëmmi xadis bi nga xamante ne moom lañu romb léegi moom loolu day leeral ne jigéen ñoom dañ daan ber jël yére boo xamante ne da daan wuuteeg yére bi yére yi ñu ak yére bi nga xamante ne moom bu ñu gisee seen ay mbërëg moom la ñuy sol dafa wuute gisoon nañ tamit baabu shuhuudil haa'idil iidayni wa da'watal muslimiina wa ya'tazil wa ya'tazilna al-musalla te gisoon nañ ni ci na ci riwaayati wa i'tizaaluhunna al-musalla maanaam moom mooy ne buntu gi nga xam ne mooy leeral teewee nga xamante ne moom la ciy gis mbërëg di teewee ñaari julli iidi te moom mooy euh, tabaski ak korite te ak fekke gi nga xam ne moom lay fekke ñaanu jullit ñi lu demee nekk ñuy baaw naan ak tamit bu ñu amee ay jotaay yoo xam ne ay jotaay yu diine la ak ay xew-xewu diine waaye na rek moom mooy li nga xam ne moom mooy charte bi mooy ñoom dañoo war di beru wallif jotaay wallif bërëb yi nga xam ne mooy bërëbu jullikaay yi maanaam bërëb bi nga xam mooy lu demee nekk jàkka wala bërëb boo xam te ne dañ koo samp ngir di fa jullee loolu kon ñoom dañ koo war a sori loolu gisoon nañ ci xadis bi nga xam ne moom mooy xadisu euh, euh, sayyidat Hafsa Hafsa bintu Sirin rahmatullahi alayha muy nettali li nga xamante ne moom mooy li xewoon ci digganteem ak genn soxna soo xamante ne mbokk sayyidatu ummu atiyya radiyallahu anha moom moo ko leeral waaye ginnaaw ko mu gis sayyidatu ummu atiyya radiyallahu ta'ala anha mu laaj ko ne ndax da jégg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dara ci la aju ci jànka yi dem gi nga xamante ne moom la ñuy dem ci fekkee julli iid yi ak damit li nga xam ne moom la ñuy fekkee ñaanu jullit ñi ak maanaam yiw yi mu daal di wax ne waaw waaw loolu kay noonu dong la demee ndax yaxrujul awaatiq wa zawaatul xuduri awil awaatiq wa zawaatul wa zawaatul xuduri wal xuyyad maanaam mu ne dañuy génn ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, awil awaatiq zawaatul xuduri maanaam euh, dañuy génne ñi nga xamante ne ñoom ñooy jànq yi nga xam ne dañoo euh, ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ñi nga xam ne dañ leen di ber ci ruq ba hmm. ak ah, ci jigéen ñi wala mu daal di wax ni jànq yi nga xamante ne dañ daan beru ci ruq ba maanaam ak ñi nga xam ne ñoom ñooy xuyyat mooy jigéen ñi gis mbërëg ñoom ñëpp dañ daan génn di ko fekke hmm. mun a war yashhadna al xayra wa da'watal mu mu mu wa da'watal te nañu fekkee ne yenente bi sallallahu alayhi wa daf leen daan wax naan na ñu fekkee yiw wi te nañu fekkee tamit ñaanu jullit ñi ak xew-xewu jullit ñi waa ji gëm ay gëm yi wa ya'tazil wa ya'tazilul hayyadul musalla waaye amaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñii gis mbërëg nag ñoom nañu daal di beru wala jotaay ji nga xamante ne moom mooy bërëb yi nga xam ne moom mooy bërëbu jullikaay yi waaye loolu ba ko waxee nee na sayyidat Hafsa alayha rahmatullahi alayha ne ko al hayyad mbërëg ñi gis mbërëg mu ne ko waaw alaysa tashhadu arafa wa kaza wa kaza ndax xanaa du day ci yow arafa ak nangam ak nangam ci ay bu jotaay yu baax kon loolu mooy li nga xamante ne moom la ñu gisoon léegi nag imam al-Bukhari rahimahullahu daan ne baabun ida haadat fi shahrin salaasa hiyad wa ma yusaddaqu an-nisaa'u fi al-hayd wal haml fi ma yumkinu min al-hayd li qawli llahi ta'ala wala yahillu lahunna an yaktumna ma xalaqa allahu fi arhamihinna mu daal di wax ne iza hadat maanaam buntu baabul iza hadat su fekkente ne dafay gis mbërëg fii maanaam moom mooy jigéen gi fii shahrin ci benn weer salaasa xiyab ñetti mbërëg maanaam ci benn weer wi jigéen ji gis ci ñetti yoon mbërëg set si laat si ñetti yoon loolu nag wax la joo xamante ne mi ngi mën a am ci mazhabu xanaabila yi rahmatullahi alayhim amma ci yeneen mazahib yi loolu dafa nekk loo xamante ne lu jomb ndax du mën a jàppale waaye ci mazhabu xanaabila yi rahmatullahi alayhim loolu dana ci mën a ne te loolu na muy demee moom mooy dañuy gis day gis benn yoon mbërëg benn fan daa di set fukki fan ak ñett daa di gisaat mbërëg benn fan fukki fan ak ñett daa di gisaat mbërëg ci bi muy set weer wi dee maanaam kon loolu day daal di mën a ne kon loolu moom lay wax ne su fekkente ne loola am na loolu ana lan moom mooy acte bi loolu moom moom mooy laaj bi maanaam kon ana lan moom mooy acte mu daal di ciy teg ne wama ak li nga xam ne yu saddaku def na dëggalal dëggal an nisaa u jigéen ñi fil xay bi ci mbërëg maanaam moom mooy jigéen ana kañ lañ koy mën a dëggalal ne ko ah yow kat mbërëg mii nga gis yow yow kat lii nga wax ne gis nga mbërëg dëgg la maanaam loolu ana ci lan lay amee xam xamli ak ëmb maanaam nga xam te ne su ne ah man damaa ëmb wala boog damaa ëmboon ñu daal di koy mën a dëggal fii maa ci li nga xam ne yumkinu jàppandi na xay xaydi ci mbërëg maanaam bu fekkente ne mbir mi jàppandiwul ci mbërëg te loolu moom mooy masalan mu daal di wax ne moom gis na mbërëg loo ah, gis gis gis na gis na mbërëg set si ba gisaat fi mbërëg te fukki fan masalan jàll fi bu boobaa dañuy xam ne loolu mënta ne maanaam ci li nga xamante ne moom mooy possibilité bi mu daal di matal li nga xam ne moom mooy charte yi maanaam mooy condition yi nga xamante ne ci lañu war a mën a gisee mbërëg bu boobaa loolu ci la ñuy doog wax ne moom maanaam ci lañ koy mën a dëggal waaye loola su amee nag ndax dañuy jàpp rek ne jigéen ji comme wax na ne moom gis na mbërëg te moom la mbir mi concerné rek dañuy jàpp ne wax na dëgg waaw wala déet loolu moom mooy masala bi nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi fii mu ne li qawlillahi taala ngir wax borom bi bur yàlla taala aji kaweje ne walaa yaxillu lahunna an yaktumna maa xalaqa allahu fi arxamihinna walaa yaxillu te du dagan lahunna ñeel leen ñoom jigéen ñi an yaktumna ci ñuy ndëbb maa li nga xamante ne xalaqa bind na ko allahu bur yàlla fi arxamihinna ci seen butitu njurukaay yi maanaam ci seen ruxum yi maanaam kon loolu du dagan ñu koy loolu moom mooy lan moom mooy jigéen bu fekkente ne dafa am ay mbir yoo xamante ne mbër moo koy régler lu demee ne que istibra maanaam mooy setlu wala ne léegi set na wala lu demee ne que euh, euh, ñu war a am idda wala yeneen yu mel noonu moom dafay daal di nekk koo xamante ne day nekk ci obligation leeral ne man kat jamono jii masalan damaa ëmb wala boog jamono jii gis naa mbërëg te set naa ci samay mbërëg loolu du dagan kon julli jigéen bi daal di nëbb xaal boobu noonu beneen bi ci def nga xamante ne beneen xaal la tamit boo xamante ne waru koo nëbb maanaam du dagan muy wax lu dëgg di ci nëbb mooy bu ko borom këram soxlaa maanaam borom këram soxla ko mu daal ne man dama nekk di fóot maanaam damay fóot maanaam loolu bu ko waxee maanaam baatu damay fóot mooy damay gis bërëb maanaam loolu tamit waxu wolof la mm. euh, dégg nga maanaam <laughs> mu ne damay fóot fekk. dafa euh, dafa dafa gis ñetti fekk fekk euh, jamono jooju nekkutoon di gis mu rek loolu tamit dagal loolu dafa bokk ci bakkaar yi gën a mag moo tax borom bi subhaanahu wa taala ne la yaxillu na loolu daganul ci ñoom jigéen ñi waaye nag ñoom seen wax moom mooy wax ji maanaam lan wax loolu lañ leen mën a dëggal loolu mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim li nga xamante ne moom la ñu wax ci boobu mas'ala rawatina ñi nga xamante ne ñoom ñooy Maalik Hanafiya yi ak Maalikiyya yi ak Hanaabila yi rahmatullahi alayhim nga xamante ne ñoom dañoo <coughs> dañoo taxaw ci biir moom ne faw dañ koy daal di dañuy dañuy dëggal ndaw si su fekkente ne wax na te duñu ko bu boobaa bu nee dama dama damay fóot bu boobaa borom këram daf ko war a dëggal waru koo laal waaye Hanafi yi rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo tënk ci kaw ne ndaw si fekk ne xamal nañ ko ne moom lay wax dëgg maanaam ci kaw loolu ci lañ koy dëggal waaye su fekkente ne ndaw si lépp lu mu wax explication la loolu moom bu boobaa dee bu ko mën a maanaam dëggal loolu mooy li nga xamante ne moom la Hanafi yi jàpp ci mbir moom rahmatullah alayhim amma Shafi'i te am te amma Shafi'i rahmatullah alayhim ñoom bu boobaa dañuy ñoom dañuy def teqantal ci xool ndax dëgg-dëgg loolu war naa mën a nekk waaw wala déet bu boobaa ñu daal di koy dëggal wala ñu bañ koo dëggal waaye su fekkente ne xës nañ koo dëggal suñ ko xësee dëggal nag bu boobaa mboolem ak aju ci mbir mi bu nee mbir mi ba tey jeexagul dañ koy continuer dëggal maanaam bu nee ba tey maa man de ma mbërëg yi ah man de damay fóot ba léegi maa ngi fóot bu boobaa tamit dañ koy dëggal rek maanaam kon loolu moom mooy eh, wax yi ci boroom xam-xam yi wax eh, rahmatullah alayhim waaye ala kulli xaalim bu ñu ko xoolee daanaka seen wax yi dañuy daal di daje maanaam ci ne daal mbir mi dafa am teqantal su fekkente ne ndaw si dañu gis ne li mu wax ne lii mën naa ne comme li imam al-Bukhari yi wax rahimahullah ne ci li jàppandi maanaam fii maa yumkinu min al-hayd mm-hmm. ci li jàppandi ne lii moom mbërëg mën na cee am mm-hmm. loolu mooy benn charte bi ñaareelu charte bi moom mooy mu nekk ndaw soo xamante ne la muy wax mënit na koo jàpp waaye koo xamante ne lépp lu mu wax mëneef koo jàpp wala boog mu nekk koo xamante ne day faral di naxe ci buntu boobu loolu kenn mënul jàpp ay waxam bu boobaa bu fekkente ne dafa wax ne dafa ëmb itam duñu ko dëggal noonu rek ci saati waaye bu fekkente ne tamit ndax tamit edda da ci da ciy aju masalan tey su fekkente ne dañoo fase ndaw si mu war a jàpp edda mu toog ne daa ëmb maanaam euh, edda bi dem rek mu ne dafa ëmb man man daal damaa ëmb loolu xam ngeen ni ci li ñu jàppandi tamit ci lañ koy mën a jële moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim comme lu imam at-Tabari rahimahullah solo ci imam az-Zuhri rahimahullah te yeneeni boroom xam-xam dëggal ko rahmatullah alayhim mooy ne aaya bi li muy tekki mooy ne li nga xam ne daganul te mooy li yàlla bind ci seen xa roxum yi mooy seen butitu njurukaay te daganul ñu nëbb ko moom mooy ñaar bu njëkk bi moom mooy mbërëg ñaareel bi ci def moom mooy ëmb mm-hmm. loolu du dagan ñu daal di koy nëbb mu ne wa yuzkaru te ngi tudd an aliin ci sayyidina aliin karamallahu wajha wa Shurayh ak Shurayh moom tamit maanaam qaadi la woon maanaam Shurayh euh, qaadi la woon ca Kuufa ñoom ñaar radiyallahu ta'ala anhuma maanaam tudd nañ ko fii nag sighatu tamrid la imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi ànd ak ne wax ji sax na maanaam wax ji wér waaye sikki sàkk gi nekk ndax ash-Sha'bi dafa dégg wax Sayyidina Ali wala bokk ci Shurayh waaw wala déet loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala daal di koy indee nii daal di wa yuzkar ànd ak ne wax ji sax na mu daal di wax ne in imra'atun bu fekkente ne dafa am jigéen joo xam ne jaa'at dafa dikk maanaam fii nag in jaa'at moom mooy wax ji waaye riwaayat Karima maanaam Karimata euh, bint Ahmad al-Marwaziya rahmatullahi alayha moo am in imra'atun su fekkente ne dafa am jigéen yoo xamante na kon jaa at dafa dikk bi bayyinatin ci ak leeral min bi toonati ci euh, ñu sës ci moom ci ahliha ci ay euh, ñoñam mim man ci ñi nga xamante ne yurda gërëmeef na diinuhu diinim annaha naka moom xaadat gis na mbërëk salaasat ñetti yoon fii shahrin ci benn weer suddiqat def na ko dëggal maanaam kon wax ji mooy lool mooy ne kon mbir mi dañ koy tënk ci ay mbir bu njëkk bi mooy ne ndaw si ci boppam moom moo taxaw ne man gis naa mbërëg ñetti yoon ci weer wi loolu mooy benn ñaareel bi ci rek mooy ñu gis ne loola am na parce que wax nga ko kese taxul ñu jàpp ko ngir ne loolu dafa raar te dafa nekk lu tumuranke maanaam gis ñetti mbërëg ci benn amaan na dafa bëgg teel a génn ci sëy bi rek moo tax mu naan gis naa ñetti yoon mbërëg ci weer wi loolu léeg-léeg mën nay ne moo tax su fekkente ne daf ko wax bu dañ naan ko indil ci sa mbokk yi ñu sës ci yow ci sa mbokk yi ñoo xamante ne ñoom it dañuy seede ni loolam dal leen maanaam bu boobaa su ko indee bu boobaa te te loolu mooy benn mooy kon benn mooy ndaw si moo koy wax kenn du ko ko waxal ñaareel bi ci def moom mooy euh, day indi ci ay mbokkam ñu ko wax ci ay jigéen loolu mooy de ñaareel bi waaye booba kenn benn jigéen da ciy daal di doy ngir ni ñaar ñooñu maam bu ñu seedee bu loolu day doy loolu bokk na ci yi nga xamante ne ci seede yi nga xamante ne du ñu laaj masalan góor mu seede loolu jigéen moom mooy seede mhm. loolu mooy ñaareel ñetteelu bi ci def moom mooy ne kay seede faaw mu nekk ki nga xamante ne ku ñu gërëm diineem la comme li alquran wax min man tardawna na ash-shuhada ci ñi nga xamante ne ñooñu ñoom ngeen gërëm ci euh, ñiy seede mhm. comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe tamit ne in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu mhm. bu fekkente ne ci am ci beneen jàngilu alquran fata sabbatu maanaam bu fekkente ne dafa am kenn ci kàccoor yi ku ñëw wax wax indi ab ma xabaar bu boobaa na ngeen daa di euh, saxlu mbir mi wala boog ci njàngin na ngeen daa di leerlu man fata bayyanu na ngeen daa di leerlu wala boog fata sabbatu na ngeen daa di saxlu wax jooja maanaam kon ci la ñuy xamee ne du képp kenn ku ñëw wax rek ñu daal di lay dëggël loolu mbir mi du demee noonu maanaam faw kii wax daal di mu nekk koo xamante ne ku ñu gërëm la ci diineem loolu mooy benn te kan mooy ku ñu gërëm ci diineem nag mooy ki nga xamante ne euh, nekkul euh, maanaam kàccoor maanaam du kàccoor te kàccoor ñu ngi ko nattee ci koo xamante ne dafa def bàkkaar bu mag maanaam ci public bi maanaam ci mbooloo mi def bàkkaar bu mag wala boog muy sax di wéy ci bàkkaar bu ndaw loolu masalan koo xamante ne dafay wéy ci bàkkaar bu ndaw comme par exemple jigéen joo xamante ne masalan du muuru day daal di nekk kàccoor ngir ne moom daa wéy ci di muuru war ci di bañ a muuru war boog koo xamante ne day biis maanaam ñoom ñooñu nga xam ne dañ ciy sax tous les jours dañuy biis ba pare duñ ko dañ koy def ci public bi dañuy biis kooku masalan wala book góor yi di jox loxo jigéen ji loolu mu koy def bu ko defaatee defaat ko lool li muy tekki mooy xol bi moom yàlla amu ci genn doole diine amul genn doole gi ci xol bi loolu lay tekki te comme lool lay tekki nag moo tax kenn ko wóolu ni ki noonu koo xamante ne masalan dafay sax ci du dem jàkk abadan kooku tamit noonu lay mel maanaam koo xamante ne du dem jàkka ndax nag loolu li muy tekki mooy moom diini ji jaralu ko dara moom maanaam dem julli ji jaralu ko dara loolu tamit lool loolu la bi ci def euh, wala yu mel noonu yooyu nga xamante ne nit ki daf koy wéyee di ko sax wala boo kuy wat ci moom maanaam nga xam ne saa yu saxee mu wasaat ko mu sax mu wasaat ko yu mel noonu kooku tamit maanaam moom it kat ci kàccoor yi lañ koy boole moom it du mën a mat seede ak waxamit du mat a jàpp maanaam loolu moom mooy yi nga xamante ne euh, ak yeneen yu mel noonu maanaam yu yu bari lañ boo leen dee topp maanaam ci yu ndaw yi nga xamante ne mëneef na leen a tuddee xëy na bàkkaar yu ndaw maanaam doonte xam ngeen ni mais ci bàkkaar maanaam mëneef na koo dugalit ci bàkkaar yu mag yi ak ndax borom yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne yàlla rëbb nañu koy def waaye ànd ak loolu yëpp maanaam mu lépp na ko dugal ci bàkkaar yu ndaw yi ngir ne nit ki mën na koo bañ a xam ak yu mel noonu wala boog mën na mën na cee bañ a wéy euh, beneen bi ci def moom mooy lu demee ne ke euh, euh, maanaam yu yooyu jigéen ju dut muuru masala loo kookit dañuy daal di xam ne kii kat dëgg-dëgg yàlla am na xol maanaam am na fu mu yëgut ci xol bi maanaam loolu ak yu mel noonu kon yooyu moom mooy yi nga xamante ne maanaam ak yu bëri ah yu mel noonu yoo xamante ne yooyu yëpp dañ leen di dugal ci bàkkaar yu ndaw yi waaye boo wéyee maanaam masalan nit koo xamante ne masalan du wax dëgg xam nga tey ki nga xamante ne dafa wax lu dul dëgg benn yoon xam ngeen ni loolu rëcc rëcc mën naa nekk rëcc rëcc ne wax ma lu dul dëgg waaye bu fekkente ne da caa wéy maanaam ci anam xamante ne daanaka bis bu jot mu wax lu dëgg maanaam nga xam ne day toog bés ñaari bés ñetti maanaam foo taseeg moom wala foo leen toogee wala fu mu doon waxtaanee di nga dégg ci moom mu wax lu dul dëgg loolu li muy tekki moom mooy yàlla amul doole ci xol bi maanaam ak yu mel noonu yooyu yëpp moo tax maanaam ci loo yooyu moom mooy kàccoor kon jigéen du mel noonu moom duñ ko boole ci ñi nga xam ne ci la ñuy tëralee ak yu mel nii hmm. dégg mu ne Euh, kon su waxee ne gis na mbërëg benn yoon maanaam kon te loolu comme liñ ko waxee léegi loolu ci mazhabu hanabila yi rahmatullah alayhim ci la mën a saxe waaye mën mënta sax ci mazhabu yeneen fuqaha yi lu tax ngir ne ku demee nekk imam Abu Hanifa rahimahullahu taala moom dafa jàpp ne mënuñoo gis aqallu tuhri ak aqallul mën mënta ne maanaam mënta daje ñoom ñaar mënuñoo daje aqallul aqallu tuhri ci moom mooy ñetti fan aqallul euh, aqallul xayd boobu ci moom mooy ñetti fan aqallul tuhri ci moom mooy fukki fan ak juróom maanaam da boole rek lool maanaam di gis ñett fukki fan ak juróom ñett fukki fan ak juróom loolu rek di ko tegal loolu mante ne moom dafa jàpp ne loolu mante ne euh, amma li nga xamante ne ngir ne lu ëpp ci euh, comme li alquran wax walil mutallaqat yatarabbasna min anfusihinna thalathata quru maanaam ñi nga xamante ne ñoom la ñu na ñu négandiku ci seen bopp ñetti mbërëg salaasata xuru maanaam ñetti yoon yoo xam ne dañuy gis mbërëg fekk loolu moom moo tax loolu moom moo tax imam maanaam imam Abu Hanifa rahimahullah gis ne ki nga xamante ne moom du gis mbërëg tamit euh, moom ñetti weer lay xaar kon mu gis ne mbir mi faw day mat ñetti weer day mat weer wala mu jege weer waaye mënta dekk rek maanaam ngay gis lu gën a tuuti ci mbërëg ba pare di gis lu gën a tuuti ci laab boo gisee lu gën a tuuti ci mbërëg da nga gis tamit lu bari ci laab maanaam loolu la am maa ñeneen ñi ci def itam ci seen mazhab ba tey loolu du du jàppandi maanaam même boo gis li gën a tuuti ci mbërëg di gis li gën a tuuti ci laab ba tey ci biir weer wi mënoo cee gis ñetti yoon mbërëg loolu mënta ne kon dañ ciy gis ne ni loolu ci mazhabu bi lay rahmatullahi alayhim kese lay saxe te bu boobaa dañuy gis ne imaam al-Bukhari rahimahullah moom loolu la jàpp ne mën naa ne moom ndax bu ñu gisee euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, kiiwam yi dañ jàpp ne loola mën naa ne waaye mu gis ne Seydina euh, Ali karramallahu wajhahu bi nga xamante ne loola am na ndax ndax loola nu mu def dafa ñëw ne Surayh ah, fekk ndaw si dafa ñëw wax loolu loolu ndaw si dafa ñëw ne ah man dey damaa am damaa gis samay mbërëg ñett ñetti yoon ci weer fekk dañ koo wacc mu daan ne Seydina Ali karramallahu wajhahu ne Shurayha xoolal ci seen mbir mi nee na ba mu ko xoolee ba noppi mu daan ne ah waaw moom kay lii kay ah, bu fekkente ne mu daan koy wax ni su fekkente ne indi ci ay mbokkam ku wax lu mel nii te kooku ñu gërëm diineem bu boobaa dañ koy maanaam dañ koy daal di mën a nangul maanaam du gis ne ñoom baatu gërëm diine jubluwuñ ci kooku ñun wolof yi buñ nee gërëm nañ diw gërëm nañ diineem yar nañ ko ci diine Ah, tekkiwul da abadan li wolof yi di wax voilà wolof yi liñ naan yar naa ko ci diine mooy ci kër gi la màggee fi la doon añee fi la doon reere te fi la doon ndikkee te fi la fanaan fi la naan fanaan mais ñoom buñ ko waxee li muy tekki mooy baat mooy li ma leen wax lépp condition yii moom mooy lool moom mooy ba pare tamit warul nekk xaari mu muru ah maanaam ñaareelu condition boobu tudduma ko woon bu njëkk bi mooy warul nekk koo xam ne day sax ci bàkkaar maanaam dafay def bàkkaar bu mag masalan mu mu sàcc ba ñu gis ni sàcc na loolu bàkkaar bu mag la wala boog mu rey nit ba ñu gis ne wala mu naan sàngara ñib maanaam ba pare génn ci mbedd mi mandi yooyu noonu nga xam ne da koo def ci biti loolu kooku lañ naan kàccoor wala boog muy sax ci bàkk di ci bàkkaar bu ndaw wala ñetteel wala boog maanaam ba pare dafa war a nekk koo xam ne warul di nekk koo xam ne xaarimul muru ala xaarimul muru'a mooy koo xam ne day xotti mbañ gàcce mm-hmm. maanaam mooy lan xotti mbañ gàcce mooy di def biir yoo xamante ne ñaare nit ku normal ku ku civilisé mm-hmm. comme niñ koy waxee du ko def voilà maanaam ngir respectabilité am day yëkkatiku koo xamante ne day yor comportement yoo xamante ne kenn du ko respecté loolu mooy xaarimul muru'a maanaam nit ki muy mel noonu bu boobaa duñ ko comme masalan tuur ndox ci mbedd mm-hmm. xam nga loolu day wàññi respectabilité loolu euh, euh, euh, walla maanaam fekk fekk amul dara lu tax maanaam nit ñaa ngi lay et cetera waaye am na ci borom xam-xam yi rahmatullah am ñoo xam ne parce que dañ ni non non non loolu dindiwul respectabilité ndax hadith sayyidina Hudayfa bi radiyallahu anhu ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci subaqata qawmin taxaw na ci tuur ndox mm-hmm. kon loolu du dindi respectabilité. waaye da ngay gis ne mbir mi dafay relatif parfois lii dindi mbir respectabilité ndax lu tax maanaam mooy mbañ gàcce gi mhm. lii xotti mbañ gàcce gi loolu dafay dafay nekk loo xam ne dafay relatif ci biir dëkk yi ak ak ak jamono yi loolu kon mu nekk loo xamante ne mat naa bàyyi xel mu daal di wax ne euh, léegi ba mu waxee loola ne kon ah bu indee ndaw ndaw keneen koo xam ne ci seen mbokk yi la koo xamante ne nee na te gërëm nañ diineem te nee na moom loolu dal na ko bu boobaa ñu dëggal ko sayyidna Ali karramallahu wajhahu ni ko qaaluun maanaam mooy waaw góore waay maanaam noonu la maanaam mooy euh, ci seen lakk lakku euh, perse yi mooy qaaluun ndax ñoom ku fa lañ mm-hmm. euh, loolu moo moom lay moo tax xanafi xanaa bi lay rahmatullahi alayhim jàpp ne kon mbërëg mënef na koo gis ñetti yoon ci benn weer mu ne wa qaala Ataa maanaam al-Ataa ibn Abi Rabaah rahimahullahu taala daan ne aqra'uha maanaam jamonoy laabam maa kaanat mooy la mu nekkee wa bihi ak moom mooy maa kaanat mooy la nekk rek mooy loola maanaam moom mooy lan moom mooy ne jamonoy laabam fi aqra mooy jamonoy la maanaam moom mooy bu demee ba nga xamante ne mën naa nekk fukki fan ak ñett maanaam Ataa ibn Abi Rabah rahimahullah li mu wax mooy ne euh, jamonoy laab mën naa ne fukki fan ak ñett comme ni nga xamante ne noonu la nekke mazhabu Hanaabila yi rahmatullah alayhim imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daan indi fii mu ne wabi te ci jëmmi wax ji qaala ci la waxee Ibrahim maanaam muy Ibrahima an ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah wa qaala Ataa Ataa ibn Abi Rabah wax na ba tey ne alxaydu mbërëg yawmun bés la ilaa xamsata ilaa xamsa ashara jëm ci fukki bés ak juróom maanaam ñu gis ne kon Ataa ibn Abi Rabah rahimahullah dafa am ñaari wax ci masala bi maanaam loolu lay dëgg loolu lay wax fii ne am na ñaari wax nag ci maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala di leeral fii eh, ne eh, mbir mi kat dafa dafa wuute mu ne wa qaala Mu'tamir te mooy Mu'tamir ibn Sulaymaan moom mi nga xamante ne rahimahullah nga xam te ne bokk na ci maanaam ci ragal yàllam dafa yëkkatiku woon ba nga xamante ne dañuy Shu'ba ibn al-Hajjaj rahimahullah dani man musuma gis ku mel ni moo tamit ndax lu tax mu ne moom dama gis ne euh, bu ñu tuddee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam même tur bi rek bu ko déggee yaram bi day xonk maanaam euh, da ngay gis ngir ngir bëgg gi mu ko bëgg ak màggal gi mu koy màggal rek yaram bi da ngay gis léegi ni mu meloon nii mu commencé mm-hmm. maanaam loolu euh, mu ne kon mu ne an abi mu jëlee ci baayam mu ne saaltu laaj naa ibnu Sirin mooy Muhammad ibnu Sirin anil mar'ati ci jigéen maanaam li aju ci jigéen boo xam ne tara dafa gis ak dama deret ba'da qur'iha ginnaaw ba mu laabee maanaam ginnaaw ba mu fetee bi xamsati ayyaamin ci juróomi fan maanaam jigéen joo xamante ne dafa set juróomi fan ginnaaw ga mu gisaat beneen deret loolu ana lan moom mooy atte bi xaala mu ne an nisaa u jigéen ñi mu ñoo gën a xam bi zalika ci loolu maanaam moom mu ne jigéen ñi ñoo gën a xam buntu boobu waaye loolu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim saxaluñu loolu maanaam li ñu jàpp dëgg la ne jigéen ñi ñoo ko gën a xam waaye jigi waaye faw mu am intermédiaire maanaam mooy lan mooy dafa am lu ñu tuddee aqallu tuhri maanaam fii dafa mel ni luy dàq baatu aqallu tuhri boobu loolu nag lay wax ne maanaam imam al-Bukhari rahimahullah indiwu ko ngir saxal mbir mi maanaam moo tax mu wax wax yu njëkk yële yëpp waaye wax na nag am na qawlu shaaz buy wane ne aqallu tuhri amul waaye aqallu tuhri am na te loolu moom comme ni nga xamante ne loolu lañ ko gise woon te loolu yaataloon nañ ko ba nga xamante ne ci lañ ci toll walillahi alhamdu wal na mu ne qaala qaala haddasanaa qaala bil-isnaad al-muttasil fii awwal kitaab ilay haddasanaa Ahmad ibn Abi Rajaa te moom mooy Ahmad ibn Abdullah ibn Ayyub al-Hanafi maanaam dañuy wax al-Hanafi waaye du Hanafi ci mazhab maanaam euh, moom euh, mooy Abul Walid moom mooy Abul Walid al-Hanafi al-Harawi rahimahullahu ta'ala moom imaam al-Bukhari rek moo solo ci moom te dafa bokk ci ñi nga xamante ne ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp imaam al-Bukhari rek moo solo ci moom am na ñeneen ñu solo ci moom ku mel ne Ahmad ibn Hafs ibn Abdullah as-Sulami an-Naysaburi ak Ishaq ibn Mansur al-Kawsaj ak al nga am ne ñoom ñi ay sëriñu imaam al-Bukhari la rahmatullah alayhim ak al-Hasan ibn Ayyub an-Naysaburi Abdullah ibn Abdurrahman ad ak imam Abu Zur'a moom mooy Ubaydullah ibn Abdul Karim ar-Razi mooy imam Abu euh, Zur'a ar-Razi ak imam Abu Hatim ar-Razi te moom mooy moom tam Muhammad ibn Idris ar-Razi am na keneen beneen sëriñ bu bokk bu tudd Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i imam ash-Shafi'i rahimahullah moom moom Abu Hatim ñoo bokk tur ñoom ñaan Muhammad ibn Idris lañ tudd <coughs> imam Abu Hatim rahimahullah nee na nena na moom ku dëggu la maanaam euh, ku dëggu la moom bindee ci moom euh, imaam al-Hakim nee na imaamu asri kii moo nekkoon imaamu jamonoom bahratun fil fiqh wal hadith ku daan jommalaate la ci fiqh ak hadith maanaam euh, mu ne sàkku na xam-xam ànd ak imaam Ahmad ibn Hanbal moom imaam Ahmad ibn Hanbal ñoo doon sàkkoo ndoo xam-xam waaye. imam ahmad daal na sax di bindee ci moom ci ni mu daan feggee ci ay waxam di ko jëlee ci sëriñam yi euh, al-Hafiz Abul Qasim rahimahullah nee moom mi ngi génn àdduna année deux cent trente-deuxième année ginnaaw gàddaay am nañu ci teg ne ci genn wàllu jumaadul axira ci la génne adduna rahimahullahu ta'ala kon moom mooy Ahmad ibn Abi Raja nga xam ne imam al rek moo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta donte moom moo nekkoon imaamu waa jamonoom nekk ku daan jommalaate ci fiqh ak hadith mu ne qaala haddathana Abu Usaama te moom mooy Hammad Usaama ibn Zayd al-Qurashi rahimahullahu ta'ala xamante ne waa Kuufa la hmm. ah ñoom waa waa waa waa Kuufa la moom mi tamit abu abu Usaama rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna ci weeru Shawwal deux cent unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, Muhammad ibn Isma'il al-Abbasi moom moo ko jullee rahimahullah moom euh, imam al-Bukhari nee na moom mi ngi génn àdduna ci weeru Dhul Qa'da ci année deux cent unième année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mi ngi quatre-vingts ans euh, ci li nga xamante ne moom mooy lan mu ne kon mu ne qaala nee na man tamit moom ak xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne qaala nee na sami'tu dégg naa Hisham ibn Urwa te moom mooy Hisham ibn Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid al-Asadi radiyallahu ta'ala anhum moom mi nga xam ne Abul Mundhir lañ koy dàqante la Abu Abdullah ak Abu Bakr ñu ngi génne àdduna 61 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna 144 année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bokkoon ci borom ko mi magi nekk ci bokk ci sëriñu maggi rahimahullahu mu ne qaala nee na axbarani xabarana ma abi sama baay muy Urwata ibn Zubayr ibn Awwaam ibn Xuwaylid al-Asadi al-Qurashi al-Asadi radiyallahu ta'ala anhuma moom mu dàkkantala moo nekkoon Abu Abdullah moom tamit moom comme ni ko gisee muy gane àdduna vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay wa sallam génn àdduna wa alihi wa bokkoon ci fuqaha as-sab'a yi comme ni nga xam ne noonu lañ mu bëri lu mu soroo ci sayyidat Aisha moo tax mu ne an Aisha ta mooy ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha nabi sallallahu alayhi wa borom jaleero yi kawee borom gën a yu rëy nga xamante ne alquran wàcc na ngir setal ko moom mooy borom eh, ki nga xamante ne moom dong mooy jigéen bu daan sàngoondoo ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci benn mbàjj alquran di wàcc waxyu di wàcc moom dong moo ko amoon ci jigéen ñi eh, radiyallahu ta'ala anha nekk borom eh, nekk tamit borom xam-xam bu mag na ndax comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee bëri na fi mu toll ba ñu ngi yegg ci xadis yi ñu toll bu ñu xoolee lu ci bëri bëri bëri moom moo ko solo hmm. maanaam rawatina ci buntu yi nga xam ne ñoo nekkoon ci kitaabul ghusli ci kitaabul hayd euh, bi da ngay gis ne lu ci bëri sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha moom moo ko solo moo moom nag toor am na deux mille deux cent dix ay xadis yoo xamante ne cent soixante-quatorze yi moom mooy muttafaqun alayhi imam Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi ma ñoo ko bokk solo cinquante-quatre yi moom la imam al-Bukhari wéetoo imam Muslim Euh, ay hadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an na nee na Fatimata bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha mooy soxna soosu nga xamante ne dafa aggisi woon jorngel sa'alat dafa laaj annabiyya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaalat mu daal di wax ne inni naka man ustahaadu damay gis direct guy guy guy ci mbërëg maanaam mooy jorngeel ngir ne dafa jàppoon ne lépp mbërëg la mu nekk dama gis deret du wéy ci mbërëg waxoon nañu ne loolu day dëgëral mazhabu Shafi'i rahmatullahi alayhim ci wax gi nga xam ne moom la ñu wax ne deret jorngeel maanaam istihaba moom mooy deret gi nga xamante ne dafa lëkk dafa dafa takkoo ak deretu mbërëg su fekkente ne dañoo tàqalikoo bu boobaa duñ ko tuddee istihada waaye dam wa fasadin wa illa lay daal di tudd deret di yàqu ak deretu feebar waaye bu fekkente ne dafa takkoo ak mbërëg moom lañ koy tuddee mu kom wax ki nga xamante ne mooy sayyidat Fatimata bi bint Abi Hubaysh radiyallahu ta'ala anha mi nga xamante ne noonu la jàppe woon ni kon mbërëg euh, maanaam li muy gis rek lépp mbërëg la waaye dafa gën a bëri moo tax alif bi ak siin ak taa bi moom bi mu xam ne ustahaaba loolu day tekki ne dafa gën di bëri day gën di rëy day gën di yokk fala athurutu duma laab maanaam moom jàpp na ni li muy gis loola maanaam ci deret loola laabut afaada wa xanaa kon danaa ba damay bàyyi as-salaata julli maanaam fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko laa déedéet inna zaalika li wér wóor loolu kat xeer kon ak sidit la maanaam sidit bu fàcc la waxoon nañ ko ne moom la ñuy wax al-aasil maanaam mu ne walakin waaye nag daay na nga bàyyi as-salaata julli qadral ayyaami lu tolloog fan ya maanaam fan yooya nag mooy al ayyaam xoolal imaam al-Bukhari rahimahullah hadith bi ci indee baatu al ayyaam amul ñoom hadith bi lim ko indi ci lu jiitu lépp indeegul woon qata'i salaata qatral ayyaam ba léegi fii indi ko woon hmm. mi ngi koy doog indi ngir ne euh, leeral ne mazhabu xanafi xanafi yi rahmatullah alayhim ci buntu boobu gir ne ñoom dañoo jàpp ne baatu ayyaam maanaam comme bu ñu waxee yawmun mooy benn bés yawmaani mooy ñaari bés waaye ayyaam ñu ngi koy tàmbalee ci di wax ñetti bés hmm. ba ci fukki bés moom dañu wax ayyaam bu ñu demee ba ci fukk benn nag boobaa ñu daal di delluwaat ci ci yawmun hmm. mooy ah ah waaw loolu moom moo tax ñoom ñu maanaam loolu bokk na ci am na tamit ay hadith yoo xamante ne ñu ngi nekk ci sunan moom ad-Daraqutni wala bokk ci ci tamit ci al-Kaamil bu al-imam Ibn Adi rahmatullahi alayhi yoo xamante ne yooyu yëpp dañuy wax ne euh, mbërëg mi ngi ci diggante ñetti fan ak fukki fan waaye hadith yooyu yëpp benn wéeru ci ñoom ñëpp amul benn bu ci weeru ci hadith yi buy wax loolu waaye nag am na ay xadis yoo xamante ne ñu ngi koy wax waaye loolu moom moo tax ñàkk wér googu moo tax borom xam-xam yi duñ ci sukkandikoo kon nga gis ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi na ci taaliqaat yi mazhab nga xam ne moom mooy bu Hanaabila yi rahmatullah alayhim donte wax na ne am na ñu wax ne fukki fan la ak juróom comme ni nga xam ne noonu la nekkee mazhabu jumhur waaye tamit mu daal di leeral fii li nga xamante ne moom mooy mazhabu Hanafiyya yi ci euh, xadis bi mu ne kon nag na nga bàyyi lu tolloog fan allati yi nga xam ne kunti moom nga nekkoon taxe ñoo ngi say mbërëg fii haa ci moom summa topp boo gannaaw loolu irtaasil yi na nga sangu maanaam bu deret di continuer di wéy na nga sangu wa salli te na julli bu ko bàyyi nga daal di kon sangu waaye kon sangu googu benn yoon lañ koy def moo tax ci riwaaya beneen mu ne watawadda'i li kulli salaat te na ngay jàpp saa yoo julli bu jotee rek nga jàpp gisoon nañ tamit mazhabu fuqaha yi rahmatullah alayhim ci wàllu julli googu ana lan moom moo koy ban taxawaay la am euh, gisoon nañu ne euh, hadith bi gisoon nañ ko hadith numéro deux cent vingt huit ak trois cent six ak trois cent vingt fii moom mooy euh, ñeenteelu yoon bi ñu koy gis daañu ko gisaat inshaa Allah hadith numéro trois cent vingt sept ak trois cent trente et un te loolu yëpp maanaam te hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwu ko feneen fudul ci kitaabul hayd mm-hmm. maanaam ginnaaw Euh, fële xawaay bi rek la ko indi insha allahu taala kon dañ ko gisaat euh, euh, ginnaaw kitaabul kitaabul ghusl kitaabul xaydi rek la ko indi indiwaat kon loolu moom mooy li aju ci buntu boobu maanaam ala kulli xaalin kon imam al-Bukhari fii dafay leeral ne moom li mu jàpp maanaam moom mooy ne jigéen mën naa gis bërëb ñetti yoon ci weer wi donte loolu dafa nekk loo xamante ne lu tumuranke la imam al-Bukhari rahimahullah moom jàpp na ne loolu mën naa ne waaye faaw ñu laaj jigéen ñi maanaam te it ci doon leeral ne jigéen ñi faaw tamit ñuy wax li nga xam ne moom moo nekk ci seen euh, euh, ci seen euh, ruxum yi te loolu tamit xadis bii nga xamante ne moom la indi mooy xadisu sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha nga xam ne yenente bi sallallahu alayhi dafa sukkandikoo ci waxu sayyidat Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha maanaam Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci sukkandikoo ci kaw lool tamit ci la ñuy xamee ne jigéen ji di maanaam mënuñu ko fatwa lu bokkut ak li nga xamante ne moom la wax ne moom loolu moo koy dal maanaam ci kaw loolu rek lañ koy wax tamit ak yi voilà léegi nag bu fekkee looloo tax du dagan tamit ci muy nëbb li nga xamante ne moom la borom bi subhaanahu wa ta'ala dogal ci moom ngir ne benn bés bu soppeeku ci mbir mi wala benn détail bu soppeeku ci mbir mi mën naa daal di soppi acte bi hmm. kon warul lëbb li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne moom la borom bi subhaanahu wa taala bind ci moom loolu la imam al-Bukhari rahimahullah doon leeral ci buntu bi ceeb ci hadith bi wallahu taala alam mu ne baabu sufrati wal qudrati fi ghayri ayyaamil hayd maanaam baabu buntu as-sufra sufrat mooy deret du jaune googu nga xamante maam deret du mbokk ji euh, nga xam ne day noonu deret wanjar wala boog deret joo xamante ne maam day dem euh, euh, lu ñuy gën di dem muy gën di di di di waaye du ko tere nekk deret mm-hmm. ndax bu jugee ci loola ci lay nekk ak tur maanaam ci ci lay nekk ak turbat mm-hmm. voilà maanaam xaw a mel ni lu lu lu lu lu lu lu chocolat tuuti mm-hmm. mu doog a dem ci li nga xam ne moom la ñu tuddee al kaffatul bayda dégg nga moo tax moom war ak wal kudratu ak kudra ah kudratu tamit moom mooy raxasit bi mm-hmm. waaw moom la moom comme li nga wax keroog moom la wolof yi naan tikk maanaam mooy loo xamante ne dafay mel ne lu ñu raxas lu ñu raxas deret maanaam yàq bu ñu raxas ni muy mel mm-hmm. dégg nga am na tamit ñuy wax ne day xaw a gris voilà loolu yëpp wax nañ ko ci mbir mi mais waaye loolu buñ ko gisee fii xëy ci lu wuuteeg ayyaamil hayd euh, bërëbu maanaam bis yi nga xamante ne ñoom ñooy bisi mbërëg yi <coughs> ndax su fekkente ne dafa nekk ci bisu mbërëg yi gisoon nañ ni loolu mbërëg lay doon ndax gisoon nañ ko ci hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi nga xamante ne moom la leen daan moom lañ ko daan indil euh, euh, bu naan ka kunna nisaa yab'athna bid-durjati fiha al-kursuf fiha sufratu wal qudra qaalat laa taajalinna hatta tarayanna al qasata al bayda nee na yéen naan day jigéen ñi dañ daan jónnee ay ay ay morceau yoo xamante ne dañ ci daan def coton coton boobu nag da daan am sufra ak qudra mooy lu mbokk li ak tikk gi maanaam nga xamante ne dañ ko ci daan def mu ne yenente bi maanaam sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha ne leen bu leen yàkkamti mbécte xanaa ngeen gis Ah, wuñ bu weex gi maanaam ah, ngeen gis ak alkaffatul bayda hmm. loola nag ah, kon ci la ñuy xamee ni kon jamono jooju la ñuy gis loola mbërëg la hmm. maanaam ba tey kon su fekkente ne ci biir jamono yu mbërëg la loola moom mbërëg la te loolu moom mooy li nga xam ne mooy waxu li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim maanaam fuqaha yi ñoom ñëpp dëppoo nañ muy fuqaha u xanafiyyi maaliki shaafi'i xanaabila rahmatullah alayhim amma ci xanaa xanafiyyi nag ñoo am teqantal ñi nga xamante ne comme ku mel ni imam Abu Yusuf mm-hmm. euh, euh, Yaqub ibn Ibrahim euh, al ansari rahimahullahu taala moom dafa jàpp ne mbërëg maanaam loolu dëgg la waaye ci benn condition mooy mu bañ a ñëw laataa mbërëg bi mm-hmm. maanaam su fekkente ne sufra bi ak kudra bi dafa feeñ fekk mbërëg bi amagut maanaam jamono jii mbërëg bi tàmbale dafa tàmbalee ci sufra wala kudra moom lool du ko jàppee mbërëg mm-hmm. te ñeneen ñi ci def dañ koo jàppee mbërëg waaye fuqaha maliki tam rahmatullah alayhi wuute nañ ci ak ñi ci def ndax ñoom dañoo jàpp ne mbërëg gi euh, maanaam sufra ak kudra ci mbërëg la bokk moo xam laataa ngay gis qassatul bayda la wala gannaaw ba nga gisee qassatul bayda waaye lool bu ñu xoolee hadith sayyidat Aisha bi radiyallahu ta'ala anha bi mu ne leen bu leen yàkkamte mbéte ngeen gis qassatul bayda mooy wane ne qassatul bayda benn ligne la benn mbir la moo xam ne ak dëkkale la maanaam buy dox diggante moom ak leneen lu bokkut ak maanaam ak lu ñuy gis ca gannaaw ga maanaam euh, loola euh, mooy wax ne boo waxu jumhuur insha allah moo gën a dëgër te bokk na li nga xamante ne moo koy gën a dëgëral mooy waxu sayyidatu ummu atiya bi radiyallahu ta'ala anha bii nga xamante ne ñu ngi gis xadiisam nii insha allahu taala mu ne qaala imam al-Bukhari na bil isnad al-muttasil fi awwal al-kitab li haddathana Qutaybah ibn Sa'id te mooy ibn Jamil ibn Tarif al-Baghlani rahimahullahu ta'ala muy Abu Raja as-Saqafi al-Balkhi al-Baghlani rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna 148e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna 240e année imam euh, euh, moom deux cent quarantième année cent cinquantième année la gane adduna génn deux cent quarantième année imam al euh, Qutayba ibn Sa'id rahimahullah waxoon nañ ko nee nañ ci ñi nga xamante ne ñoom kutu waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp soroo nañ ci moom ci lu amul dig digle ba mu des al imam Ibn Maaja imam Ibn Maaja rahimahullah am na ku dox digganteem ak imam Qutayba rahimahullah moo tax moom bokkul ci juróom-ñeent ñi nga xamante ne ñoom la ñuy wax ne ñoom wa mboolem wa ashaabu kutubu sitta dañoo soloo ci moom ci ci lu amul intermédiaire loolu moom moo tax boolewuñ ko ci maanaam waaye moo naroon na leen a fukkil bu imam Ibn Maaja soloo woon ci moom directement rek mu fukkil la dégg nga euh, moom imam Qutayba ibn Sa'id nga xam ne imam la boo xamante ne moom mag a mag la boo xam ne bu wër la ba pare tamit imam yu mag yi bokk na ci ñi gën a ñi njëkk a jàngee ci moom lu bari ku mel ne imaam muslim bi muy tukki ci moom la jàngee la njëkk a jàngee naka noonu imaam an-Nasaa'i moom la njëkk a dajal ci imaam moo tax moom la njëkk a soloo ci njàngalam ci ci ci ci sax ci ci sunanam mooy hadith mooy Qutayba ibn Sa'id ibn euh, Jamil ibn Tarif al ibn ah, Abdullah as-Saqafi al-Baghlani rahimahullah Abu Raja al-Balkhi <coughs> <coughs> imam al-Bukhari solo na ci moom lu bare bare ak imam muslim maanaam te lu bëri li ñu soloo ci moom day tekk tegtale màggal gi nga xamante ne moom lañ ko màggal mm-hmm. ak fi nga xamante ne moom lañ ko teg ak jàpp gi nga xamante ne moom lañ jàpp ne dëgër mm-hmm. imam al-Bukhari suy soloo Muwatta ci imaamu Maalik bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy sëriñ yi mu tànn bi soloo ñoom Muwatta mm-hmm. euh, nga xamante ne imam al-Bukhari soloo na ci moom trois cent huit hadith imam Muslim soloo ci moom six cent soixante huit hadith loolu day wane màggal gi nga xam ne moom lañ ko màggal rahimahullahu taala mu ne qaala nee na haddathana moom lañ la waxoon ne la moo seede seede gu gi li nga xam ne moom lañ jàpp ne moo gën a rëy bi ci liñ ci mën a seede imam al dégg nga ndax wax ji mu wax ne musuma ba ma ba ma xàmmee mais musuma gis ku mel ne Muhammad ibn Ismaïl depuis ba xàmmee ba léegi musuma koo gis te koo xam te ne gis na imaamu Malik gis na imam Shafi'i gis na imam Ahmad na imam ñaari Hammaad yi gis na ñaar Sufyaan ibn Uyayna a as-Sawri ñoom ñëpp gis na leen ah gis na ñoom Shu'ba ñëpp gaa baax yu ñu mag ñooñu ñëpp gis na leen ba pare mu teg ci ne jotaayoon naa borom xam-xam yi maanaam ah, borom ñi jàngkatu alxuraan yi jotaayoon naa ñi nga xam ne ñoom ñooy borom moomu hadiis yi jotaayoon naa ñi dëddu adduna yi jotaayoon naa jàngkatu yàlla yu mag yi jotaayoon naa borom ceeb gi ñu kawe yi waaye ba ma xàmmee ba léegi musuma gis ku mel ne Muhammad ibn Ismaïl al-Bukhari te. Euh, mu nekk sëriñu moom moom mooy sëriñu euh, imam al-Bukhari am loolu day wane dëgg-dëgg màggaayu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne kon qaala haddathana Isma'il te moom mooy ibnu Ibrahim ibnu Maqsam mu gën a siiwee ci ibnu Ulayya mooy Ibrahim ibnu Ulayya rahimahullahu ta'ala dakantam ne kon Abu Bishr mi ngi génn àdduna 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi Euh, wa sallam moom bokk na ci jaloore yi nga xam ne moom lañ ko xamel moom mooy ne dañ maanaam euh, boroom xam-xamu hadith yi daar mun duñ ci xam ku ci mësta juum bokk ba mu des maanaam ba mu des ku mel ni moom mii euh, ak Bishr ibn Mufaddal ñoom ñaar ñooñu lañ xam ne ñii ñoom ñaar moom mosuñu leen a gis ñu juum loolu la Ali ibn al-Madini wax waaw imam Ali ibn nee na moom ñoom nee na ñoom ñëpp kenn ku nekk ci imam yeeg ñoom mos nañ la dégg nga nettali hadith juum jaawale ni nga war a waxee wala yu mel noonu ba mu des ñaar moo mu gën a siiwee ci ibnu Ulayya ngir baa ngir yaayam mu tuddoon Ulayya nekkoon sëriñu waa Basra ci jamonoom hmm. maanaam ah, daan nga xam ne borom xam-xamu hadiis ci moom lañ daan jàng ci yaayam moo tax moo moo tax comme moo gën a siiw koy dàqantelee yaay di naan Ibrahim ibnu Ulayya moo tax imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala comme que xam na ne moom da daan bañ ko ko daan wax ibnu Ulayya imam Az-Zahabi moom daf ne ñaaw jikko rek a tax maanaam da amul luñ ci bañ li muy bañ te Ibnu Ulayya maanaam euh, <laughs> yaayam mu tudd Ulayya kay lu mu ci bañ maanaam imam Az-Zahabi rahimahullah moom ah, waaye xaqiqatan ah, xëy na mu nekk na leen a wutal ngant ndax dëgg-dëgg ndax ñaare ci ñuy tuddee turu yaayam maanaam naan diw doomi diw fekk yaay ji lañ ci jublu ah, ñaare ci ñaari mbir lay amee mooy koo xam ne amul bàyyi comme Seydina Isa Isa moo tax Isa ibn Maryam hmm. alayhi salaam wala boog mu nekk koo xamante ne euh, baay maanaam niki noonu maanaam amul baay maanaam ci charia mooy euh, doomu du doomu yoon hmm. euh, wala mu nekk ko tamit maanaam koo xamante ne kon maanaam ku mel ne ci Seydina Isa alayhi salaam te loolu daanaka kaabu raar raar la mooy ñooñu nga xam ne amuñu amuñu baay en réalité jigéen rek leen jur voilà loolu am na waaw euh, te te te te chaque cent dina am kenn ku mel noonu ci nitu yàlla yi am na kenn koo xam ne chaque cent ans noonu lay mel moom jigéen rek ku koy jur doom bàyyi euh, waaye loolu euh, te te loolu xam ngeen ni am na na maanaam jàpp jàppandi na ndax gis nañu am na benn étude bu ma mën a gis ci ay Euh, américains yi ñu ne euh, loolu mën naa ne maanaam day nekk ne propor maanaam probabilité wu nit juddu ci yaay kese loolu mi ngi am ci un sur six milliards un sur six milliards la maanaam xam ngeen kon loolu possibilité bi am na mm-hmm. voilà moo tax bu nitu yàlla lay ne am na kenn ci nitu yàlla yi chaque cent ans dana am moom noonu lay mel moom yaayam rek lañ ko tuddee waaye euh, maanaam yaayam maam kenn du ko xamal baay moom kenn du ko xamal bàyyi ah lan waaw Seydina Yunus tamit voilà Seydina Yunus moom tamit dafa am spécificité boobu moom ak euh, moom ak euh, Seydina Isa euh, salaam loolu tamit beneen mbóot la bu rëy bu nekk ci lu sax ñu ko koy woowe moom Seydina Isa alayhi salaam maanaam ñoom ñaar lañuy ñuy woowee seen yaay waaw loolu mooy benn muy ñaareel bi ci def Euh, mooy ki nga xamante ne moom mooy euh, doom joo xamante ne dafa jàdd yo maanaam doomu ku ku ñu jur ci fañ ko war ta jure mooy ñaareel bi ci def ñetteel bi ci def mooy koo xamante ne jur nañ ko fañ ko war a jure waaye baay bi nanguwul ne moo jur doom ji maanaam yaay ji mi ngi ci néegu sëy moom baay bi waaye yaay ji waaye baay bi nee na man xale bi moom juruma ko loolu bu ko waxee ba ñu liaan ba nga xamante ne dañuy liaan maanaam rëbboo bu boobaa seen sëy bi day daal di tax ci saati maanaam day firéeku ci saati waaye xale bi kenn du doomu njaaloo la waaye nag dañ koy askanale yaay ji voilà loolu moom mooy mi nga xamante ne euh, moom moo moo amaan na amaan na nag xëy na cas yu figure yooyu cas de figure yooyu moo tax mu daan bañ ku koy wax ibnu Ulayya ngir bañ nit ñi jàpp ne xëy na lii moo tax ñu koy tuddee doom ñu koy wax doomu yaayam te waxuñu ko doomu baayam euh, waaye moo tax imam Ash-Shafi'i daf naan haddathana Ibrahim Isma'il ibnu Ibrahim alladhi yuqaalu lahu ibnu Ulayya maanaam Isma'il ibnu Ibrahim moo ma nettali moom mi nga xam ne moom la ñuy wax ibnu Ulayya maanaam ngir ñu bañ koo jaawale ak keneen rahimahullahu ta'ala mooy hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an Ayyub te moom mooy Ayyub ibn Kaysan as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala moom ibn Abi Tamima mooy Ayyub ibn Abi Tamima ibn Kaysan as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala mooy Abu Bakr al-Basri rahimahullah ñëpp waa Basra lañ rahmatullah alayhim moom moom Ayyub as-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala moom mi ngi gane adduna soixante-huitième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent trente-et-unième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah màggaayam daanaka jarul ñu koy tuddaat ndax tudd nañ ko tuddaat ko an Muhammad te moom mooy Ibnu Sirin waxoon nañ ne la fu ñu nee Muhammad ci téere hadith yi ak téere fiqh yi te waxuñu kan la Ibnu Sirin la rahimahullahu ta'ala rawatina ci niveau bi rawatina ci niveau boobu dégg nga bu ñu nee Hasan al-Basri la mooy mu Hasan Abu Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi mooy Sirin kon mi ngi génn adduna cent dixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi euh, kon moom ak euh, Hafsa bint Sirin rawante mm-hmm. ah, euh, waaye Hafsa bint Sirin moom moom Abu Salih ak Euh, Omar ibn Abdul Aziz ñoom rawante wuñ lu bari ndax ñoom centième cent et unième année bi lañ génn àdduna ah rahmatullahi alal jamii imam Muhammad ibn Sirin mooy imam bu mag boobu daanaka jarul tamit ñu koy présenté an Ummu Atiyata radiyallahu ta'ala anha mooy Nusayba wala Nasiba ah bint Ka'b radiyallahu ta'ala anha Haqqa te mu gën a siiwee ci Ummu Atiyya radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ni moom moo daan xarfal jigéen ñi ca Madinatu Munawwara ala saakinihaa afdalu salaam fekk na juróom-ñaari xare ak yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ci li gën a wér amma euh, naka noonu euh, soxna la soo xamante ne tamit euh, borom gëneel gu rëy rëy la ndax moom tamit da daan faj ñi nga xamante ne ñoom ñooy ña feebar ca xare ci toolu xare Euh, dund na ba ci année soixante-dix yi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam quarante hadith moom mooy li nga xamante ne moom mooy li ñu solo ci moom amma muttafaqun alayhi moom juróom benn la mooy fii imam al-Bukhari wéetoo ci benn hadith imam Muslim wéetoo ci beneen hadith ci ay haditham radiyallahu ta'ala anha wa ardaha wa moo tax moom ku mel ne Muhammad ibn Sirin bi ak Hafsa ibn Sirin ñooñu ñoom solo ci moom ak nekk ci seen génération hmm. maam ñu mag ñooñu ci tabi'i radiyallahu ta'ala anhum naka noonu ku mel ne euh, Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu ci sahaaba yi solo na ci moom mooy sahaaba yu ndaw solo nañ ci moom radiyallahu ta'ala anha anna qaala nee na kunna ñun nekkoon nañ ñoo xam ne laa na'uddu daanuñu lim al qudra tikk ga maanaam mooy euh, a wa sufra mboqit ga maanaam mooy li nga xam ne dafa mboq maanaam deret la ñu jëm ci mboq shay ak dara maanaam euh, daanuñu ko boo ko euh, euh, jàppee dara waaye maanaam am na ci beneen riwaaya mu ne fii zamani fii ahdi nabi sallallahu alayhi wa sallam wala boog ci fii zamani nabi sallallahu alayhi wa alihi wa Euh, moo tax euh, même bu fekkente ne maam bi waxul ne ci jamono yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ay borom xam-xam rahmatullah alayhi yoo xam ne bu neen ñun nii lañ daan def lool dañuy jàpp ne jamono yenente bi la ci jublu sallallahu alayhi wa sallam te ngir te loolu mooy waxu imam euh, al-Khatib al-Baghdadi ak ku mel ne al imam wuute nag ak ak imam al-Hakim rahimahullah al-Khatib al-Baghdadi daf ni déedéet faaw mu leeral ne ci jamono yeneen bi la sallallahu alayhi wasallam am na ci riwaaya yoo xamante ne wax na ci ne ñun kunna la na'dul qudrata wal sufrata ba'da tuhri shay'a te loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi hadith bii ci buntu bi maanaam ngir ne riwaaya booba lool moom moo tax maanaam ne gannaaw la daanu ñu compter as-sufra ak kudra maanaam te lii day dëgëral mazhabu jumhur ñi nga xam ne moom la hanafi shafi'i ak hanabila rahmatullah alayhim wax wuuteeg li fuqaha maliki wax rahmatullah alayhim hmm. maanaam ci kaw loolu kon jigéen bi su fekkente ne dafay gis deret di gis ba gis di ci biir laataa muy gis qasatul bayda wala lu ñu tuddee jufuuf hmm. maanaam euh, fenn di pëy wala boog deret ji mu xam ne ah moom dafa dugg na ci domaine u istihaada ak yu mel noonu sooy gis sufra ak kudra du ko compte maanaam bu fekkente ne laataa loola la da koy compter waaye su dee ginnaaw loola la doon ko ci sufra ak kudra maanaam doon ko boolee ci ci mbërëg doon ko boolee ci mbërëg te waxoon nañ ne la nag deret yi juróom benn la moom mooy as-sawaadu mooy deret bu ñuul gi al mooy bu xonq bi al-sufratu mooy bu mboqit bi al-kudratu mooy bu tikk gi euh, al euh, mooy bu euh, bi nga xamante ne dafay jëm ci verte maanaam bu vert bi ak al turbiyatu bi nga xam ne dafa nuroog suuf maanaam kon lool moom mooy juróom benn deret yi nga xamante ne ñoom lañu mën a gis bërëg loola nag laataa kastatul bayda di am yooyu noonu dañ koy compter ci bërëg waaye ginnaaw loolu duñ ko mën a dootu maanaam euh, duñu compter lu dul euh, ne euh, sufra ak kudra maanaam sufra ak kudra ak kudra ak turbiya yooyu kenn du leen compter maanaam a sawaadu ak xumra rek la ñu compter maanaam masalan jigéen ji mu gisee mbërëg ba jekki-jekki mu daal dagg ginnaaw ba mu daggee mu daal di gis euh, mu mu daal di gis ak ak alkudra gannaaw loola du ko compter ci mbërëg waaye su fekkee ne dafa gis mbërëg mu gis tamit euh, la ginnaaw xasatul bayda maanaam ne léegi leer set na mu daal di gis euh, ak turbiyatu ak alxudratu loolu du ko compter ci mbërëg waaye bu dee dafa gis bu xonk bi wa bu xonk bi wala bu ñuul bi boobu moom da koy compter ci maanaam lu tax te loolu mooy féeg yéegul ci fukki fan ak juróom loolu te moom mooy bu dee Maliki rahmatullah noonu lañ koy natte su dee ñi ci des maanaam ci par rapport ak aaday aaday maanaam rawatina bu dee Hanaabila rahmatullah maanaam par rapport a aadaam lañ koy natte maanaam bu boobaa ñu xool ndax dañ koy jàppee Euh, dañuy jàpp ne mbërëg la goo xamante ne euh, maanaam dafa am lu ci yokku ndax dañ koy dugal ci istihaada wala duñ ko ci dugal ci tekkantal yi nga xamante ne leeraloon nañ ko loolu bu boobaa loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy acte am na euh, kon hadith bi imam Abu Dawud rahimahullahu taala moom moo ko solowaat ci hadith numéro 307 ci foofu ci la waxee ne kunna la na'addu al-qudra wa as-sufrata ba'da at-tuhri shay'a imaamu an-Nasaa'i solo na ko ci hadith numéro 368 imaam Ibn Maaja solo na ko ci hadith numéro 644 maanaam hadith bi dafa bokk ci ay jagleem mooy ni waa kutub ashaabu kutubu sitta euh, ñoom ñëpp ñoo ko euh, ñoom ñoom ñëpp solo wuñ ko maanaam ñeent rek ko solo mooy imaam maanaam dafa bokk ne maanaam kon ne benn mooy imaam al-Bukhari daf ko wéetoo wëlbis imaam Muslim mooy benn. ñaareel bi ci def moom mooy ci quarante hadith yi sayyidat Ummu Atiyya radiyallahu anha nga xam ne six muttafaqun alayhi la bii moom mooy bi nga xamante ne moom la imaam al-Bukhari wéetoo loolu mooy benn mooy benn mooy bii la ñaareel ñetteel bi ci de moom mooy ne euh, imaam Muslim ak imaam at-Tirmidhi comme ñoom solo wuñ ko waaye képp ku ko solo ci kutubu sitta benn yoon dong ko indi ci sa téere bi loolu moom mooy beneen particularité bi euh, ci waa ashaabu kutubu sitta ak li nga xam ne noonu lañ ko solowee rahmatullahi ala al-jamii mu ne baabu irqil istihaada mu ne buntu irqi maanaam euh, sidit siditu istihaada bu jorngel maanaam fii dafay leeral ne maanaam jorngel dafa am lu koy indi moom mooy sidit bu fàcc maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee gisoon nañ ko gisaat ko ci jëmmi xadis bi nga xamante ne moom lay indi maanaam di leeral ne euh, de toute façon euh, euh, kon deret jooja wuute na ak deret gi nga xamante ne moom mooy deretu mbërëg gi am maa kon raxas gi nga xamante ne moom lañ ko war a raxas ak yooyu loolu day wane ne deret ci boppam sobe la hmm. mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal al kitaab ilayhi haddathanaa Ibrahim ibn al Munzir te moo Ibrahim ibn al Munzir ibn Abdullah ibn al Munzir ibn al Mughira te moom mooy Abu Ishaq al-Qurashi al-Asadi rahimahullahu ta'ala moom ci waa Madinatul ala saakinihaa afdalu salaatu wa moom mi ngi génn àdduna deux cent trente-sixième année euh, ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi ci euh, moom Ibrahim ibn al-Munzir imam al-Bukhari rek moom moom solo ci moom ak imam Ibn Maaja amma imam at-Tirmidhi Euh, dafa solo ci moom ci dig-digle imam al-Bukhari maanaam imam at bu mu solo wee ci moom daf ne haddathana Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari qala haddathana Ibrahim ibn al-Mundhir amma imam ibn comme ñoom maam ci waa ashaabu kutubu sitta ñaar rek mooy imam al imam ibn Majah ñoom ñoo solo ci moom directement ñeneen ñi ci def euh, solo wuñ ci moom ba mu def imam at ci benn wa ci waaskat imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mu ne qaala haddathana Ma'na te moom mooy ibn Isa ibn Yahya ibn Dinar al-Ashja'i rahimahullah muy Abu Yahya al-Ashja'i rahimahullahu ta'ala eh, ci ci sëriñu Maliki yu mag yi la bokk eh, imaam eh, Muslim léeg-léeg rahimahullah imaam Muslim suy solo ci Muwatta dafay faral di jëlee ci maanaam na Isa maanaam hadith yi daf koy jëlee ci yoonu maanaam na Isa Eh, ndax ci taalibi imam Malik yu mag yi ci la bokk eh, rahimahullahu eh, taala moom imam Maalik ibn moo tax boo xoolee ci fuqaha u Maliki rahmatullah comme niñ ko waxee woon da gis ne ñoom ci saxexe ci saxexe sunan yi waaye da gis ne dañ cee dañ cee am doole bu rëy fuqaha u Maliki rahmatullah njëkkee ko ci seen imam nga xamante ne lu bare bare la imam al-Bukhari ñoom imam Muslim ñoom ñëpp solo ci moom maanaam ne Isa bi bi nga xamante ne gisoon nañu Abdullah ibn Wahb ah ak ñeneen ñoom ibn al ak ñeneen rahmatullah alal jami' da gis ne euh, euh, fuqaha maliki yi dañoo am gëdd bu rëy rëy ci euh, ci yi ak sunan yi moom ci kutubu sitta moom nag mi ngi ganee adduna té téeméer lu at ak Euh, maanaam ci bi maanaam ci cent trentième année yi ci la génn gane adduna euh, solo na ci imam ibnu abi zibri ak imam malik ibnu anas bi nga xam ne moo nekkoon ñu maam ci domaine ci wàllu fiqh ak Muawiya ibn Salih ak ñeneen ñoo xamante ne ñu màgg lañu ñi ñu ñu màgg ñooñu moom ñi solo ci moom nag moom mooy ku mel ni imam ahmad ibn hanbal ali ibn al-madini yahya ibn ma'in abu khaysama Euh, te mooy euh, euh, Zuhayr ibn Muawiya ak Qutayba ibn Sa'id ak ñeneen ñu mel ni ñoon ci ponkal yooyu ñoom tamit solo nañ ci moom rahmatullah directement te ak Ibrahim ibn al kon moom ñu ngi génn adduna moom Yahya moom moom moom moom maanaam na Isa al-Qazzaz rahimahullah mi génn adduna cent quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala haddathani ibnu abi Zib ndax wax nañ na la maanaam ibnu Isa day solo ci ibnu abi Zib ah wax nañ ko léegi euh, moom al imam ibnu abi Zib moo xam ne moom bu mag la moom ñoom imam Malik ñoo nekk ndoowoon Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi tudd Muhammad ibnu Abdurrahman ibnu al-Mughira ibnu al-Harith ibnu abi Zib maanaam dañ koo dàqantelee maamam boobu moom lañ naan ibn eh, Abi Zib mooy ñeenteelu maamam moom lañ koy dàqantale waaye Muhammad la tudd Abul Harith al-Madani mooy dàqantalam Abul Harith rahimahullahu ta'ala al-Qurashi al-Amiri al-Makhzumi al-Madani wa Madinatul Munawwara ala sakiniha afdalu salaam mi ngi génn àdduna 158e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi eh, wa sallama Euh, moom mu ne euh, an an ibn Shihab te moom mooy Muhammad ibn Muslim az-Zuhri rahimahullahu ta'ala daakantam ne kon Abu Bakr mu ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekkoon euh, imaamu waa jamonoom rahimahullahu ta'ala doon fuqaha as-sab'a Ah, rahimahullahu taala di ki dàqoon a mokkal ci ñoom gën leen rëy ay mbir nekkoon seriñu imaamu Malik rahimahullahu taala di ki njëkk a bind xadis ah, téeri xadis moom moo ko ko njëkk a bind comme li ah, nga xam ne noonu lañ ko gisee woon mu ne an Urwata ibnu gis nañ ko léegi radiyallahu ta'ala anhu wa wa ak an Amrata maanaam imam imam az-Zuhri rahimahullah dafa solo xadis bi ci Euh, Urwata ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu moom gisoon nañ ko mu ne wa Amrata bint Abdurrahman euh, euh, ibn Sa'd ibn Zurara ibn Adas al-Ansariya an-Najjariya al-Madaniya radiyallahu ta'ala anha rahimahullah al-faqih moom borom al-faqihat madaniya la borom xam fiqh gu mag a mag a mag la rahmatullahi alayha nga xamante ne dañuy wax ne moom moo gënoon a bokk na ci ñi gënoon a dëgër ci bu ñu solo ci Sayyidati Aisha radiyallahu ta'ala anha ndax moom dafa nekkoon ci néegu sayyidat Aisha la nekkoon ginnaaw bi fi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jógee moom ak sayyidat Aisha radiyallahu anha ñoo nekkoon maam ci néegam la nekkoon bëri lu mu ci moom nekkoon ci borom gëneel yu mag yi bari lool xam-xam ba pare tamit nekkoon koo xam te ne ko sell la woon radiyallahu ta'ala anha moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha comme l'imam Ibn Uyayna wa rahimahullah mu ne asbat hadith Aisha hadith Amra wal Qasim wa Urwa ñett ñi mooy moom mi Amrata bi ak Qaasim mooy al-Qaasim Muhammad ibn Abu Bakr ak Urwata ibn Zubayr ibn Awwam ñoom ñoo gën a dëgër bu ñu solowee ci Sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha te moo mii moo tax boroom xam-xam euh, moo tax kenn moo tax Umar ibn Abdul Aziz daf day wax ne amul kenn ku def ci kaw suuf koo te ne moo gën a xam hadith Sayyidat Aisha ki ci ndaw soosu noonu mooy Amrata radiyallahu ta'ala anha euh, dégg nga euh, moo tax euh, kon ndaw soosu radiyallahu anha mi ngi génn adduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom an Aisha mu jëloon sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha zawju nabi di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna naka ummu Habiba te moom mooy euh, bintu Jahsh radiyallahu ta'ala anha ummu Habiba bintu Jahsh radiyallahu ta'ala anha nga xamante ne moom mooy sayyidat sayyidna Abdurrahman ibn Awf radiyallahu am xam ngeen fukk ashar mubashiruna yi Abdurrahman ibn Awf radiyallahu anhu ci la bokk maanaam as moom moomee moo nekkoon borom këram maanaam moo ko dencoon moom nag mooy Abdurrahman maanaam Ummu Habiba euh, moo tax bint euh, ñetti doomu Jahsh yëpp yu jigéen ñi dañoo amoon ay bërëb Ummu Habiba bint Jahsh Zaynab bint Jahsh Hamna bint Jahsh ñoom ñëpp radiyallahu ta'ala anhu jame ñoom ñëpp dañoo amoon dañ daan gis mbërëb dañ daan gis jorngel voilà dañ daan gis jorngel te am na tamit ci borom xam-xam yu wax na rahmatullah alayhi ñoom ñëpp Zeynab lañ tuddoon maanaam euh, kenn ku ci nekk day siiw ci euh, ni nga xamante ne noonu la noonu la noonu lañ ko askan la maanaam maanaam comme Zeynab bint Jahsh moom moo gën a siiwee ci Zeynab hmm. ñi ci kii moom moo moom moo gën a siiwee ci Ummu Habiba hmm. euh, di dàkkantalam waaye Zeynab la tuddoon ak ki nga xam te ne moom mooy Hamna hmm. moom it dañ koo dafa siiwee ci Hamna waaye Zeynab la tuddoon loolu ala am ñu wax waaye nag am na ñu weddi loola ci borom mu xam ne rahmatullah alayhim ndax nee nañ déedéet Zeynab moom moo moom maanaam moom kii moo tuddoon dëgg la Ummu Habiba am na ñu wax Ummu Habib ci. tamit <coughs> borom moom mooy rahmatullah waaye Ummu Habiba la hadith yi wax loolu moom moo tax ñu jàpp ne lool ak njuumte la ci ñuy wax ne Ummu Habib la tudd waaye Ummu Habiba dàkkantal la dañu wax ne moom moo tuddoon Zeynab et que soxna Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy Zeynab bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha waxoon nañ ko mooy mooy ki doon gis jorgel te daan nekk ci ci eh, ci jàkka ja ci i'tikaf ba waaw waaye. Zeynab binti euh, binti Jahsh radiyallahu anha moom Barra la tuddoon Yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko tuddee Zeynab ndax daf ñu ko sa soppi ko nga tuddi nga tudd Zeynab waaye euh, naka noonu keneen euh, Hamnata binti Jahsh moom moo tuddoon xam na ñoom ñëpp dañ daan gis joor njël waaye ñoom ñëpp tamit bokkuñu woon xaal bi nga xam ne moom lañ ko daan gisee mooy mu ne kon Ummu Habiba mooy binti Jahsh radiyallahu anha dafa daan gis. jorngeel maanaam eh, te da daan waaye gis na ko sab'ati nii juróom-ñaari at maanaam juróom-ñaari at la gis jorngeel fa sa'alat waaye mu daal di laaj nag rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam an zalika ci boobu le mbir fa amaraha bu digal ko an taxtasila ci mu sangu fa qaala mu ne mu tekkor ko ci ne ko hada loolu daal la yarkoon rek ak sidit la maanaam sidit bu fàcc la waaye du jot du du du ah, loolu dañ ci xamee mbir maanaam mooy Euh, loolu am na benn borom xam-xam yu ci teg ci loolu ku mel ne al imam Ibn al-Qasim rahimahullahu ta'ala taalibi imam Malik bi rahimahullah moom daf cee teg ci loolu ne jigéen bu fekkee ne day gis jongeel ba pare mu jàpp ne mbërëg la mu continuer ci noonu bu demee ba xam ne lii ndekete du woon jorngel du woon mbërëg jorngel la maanaam du fay li mu doon julli ndax lu tax mu ne ndax sayyidat Ummu Habiba bi radiyallahu anha yonent bi a alayhi wasallam digalu ko ne ko na fayal julli yi loolu nag waaye wax jooju wuute nag li nga xam ne moom la jumhuur wax lépp ci borom xam-xam yi rahmatullah moo tax ñoom ñu ñu ta'wiili hadith bi maanaam niñ ko gëndalee mooy dañoo jàpp wax ji ne bi mu ne juróom-ñaari at la daan la gis loolu mooy loolu mooy durée jorngeel bi waaye nag laaj nga mu laajoon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam maa ngi ko koy laaj ba ko mbir mi dikkalee rek maanaam waaye lii day leeral rek juróom-ñaari at yi nga xamante ne moom la ko gis. Euh, loolu kon euh, mooy mooy du kon mu laaj yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam li tam dañuy xamee joor jorngeel mën naa yàgg mën naa yàgg lool ndax xam ngeen ni juróom-ñaari at dara ji génn di génn rek loolu dëgg dëgg métti na te itam euh, tar na waaye daal yenente bi sallallahu alayhi wasallam daf kool ne ko déedéet loolu da sigid la rek bu fàcc fadair kon mu ne fa kaanat moo tax danaan nekk koo xam ne taxtasilu danaan sangu li kulli salaat ñi julli gu jot maanaam danaan sangu cangaayal farata saa yu waree julli loolu nag euh, nett li la bu seede Aysa radiyallahu ta'ala anha wa maanaam loolu moo tax boroo koo xam ne rahmatullahi alayhi wuute ci ay mbirum moo tax ñu ne am na ñu ne déedéet lii li muy tekki mooy ne euh, li tax mu daan sangu saa yu waree julli maanaam julli bu jot mu waat dem sangu loolu dañ ko daf ko sopp maanaam dañ ko def koo def ngir sopp maanaam giñ ko sopp waaye kon bu boobaa dañ naan hadith sayyidat euh, Aisha radiyallahu anha bi nettali Fatima bint Abi Hubaysh radiyallahu anha bi mu naan kon na jàpp ngir julli bu jot loolu moom mooy li li jaaru te fuqaha u Maliki rahmatullah am dañoo jàpp ne waru ko dañ ko sopp kese bu ko neexee dootul jàppati ci ngir lool waaye sangu gi muy sangu nag saa yu waree julli goo kooku loolu dañ koo sopp maanaam dañuy sopp saa yu waree julli mu daal di sangu sangaayal farata waaye borom xam-xam yi ngiir yi ñeenti ngiir dëppoo nañ ci ne sangaay loolu warul am na ci salaf yi ñoo xam ne dañ ko daan jàpp ne dafa war sangu saa yoo xamante ne dafa war a julli waaye loola euh, moo tax mu am borom xam-xam rahmatullah ñoo xam ne dañoo jàpp ne bu dee yeneen bi sallallahu ko sangu saa yoo waree julli mooy ne dafa fekk ne kon moom euh, muta maanaam mooy ki nga xamante ne moom dafa ëlëmu dafa jaxasoo complètement amul dara lu maîtriser ci mbir mi boobaa saa yu waree julli day dem sangu cangaayal farata dem julli ci tous les cinq day dem sangu cangaayal farata dem julli ci waaye bu ñu xoolee euh, comme ni dal Hamnata bint Jahsh radiyallahu ta'ala anha moom mu ne kaanat tusalli min az-zuhri ila az-zuhr waaye am na ci mm, borom moo xam ne loolu tax xeef la maanaam ki nettali xadis bi moo juum waaye min at ila at la maanaam ci laab ba ca laab lay sangu maanaam kon ñu gis ni loolu moom moo tax mu am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim ku mel ni imam at-Tahawi mu jàpp ne euh, ima mu jàpp ne euh, xadis bi xadis Fatima bint Abi bi moo ko xool ngir lu tax ngir ne lam ko delloo ci euh, ci ay ci ay ci ah maanaam bisi bërëgëm maanaam kon ci kaw loolu ba ci mutahayyira bi sax lii gën a dëgër ci masala bi mooy loolu parce que sinon leneen loo ko teg xeetu coono la koo xamante ne yàlla rek a xam ne mu toll mboolem bi ci borom koo xam di wax day sangu fii après mu kii chaque jour daa war di sangu saa yu waree julli ah, dem jàpp ji ngir mën a gën a sàmmonteeg li gën a wóor ngir ne mooy ki nga xam ne mutahayyira bi waxoon nañ mooy ki nga xam ne dafa réer complètement amul dara lu mu jàpp ci mbir mi jàppul kañ lay tàmbali jàppul kañ la ko daan dal jàppul nombre de jours yi mu ko daan dal jàppul fan jàppul dara te mi ngi gis direct tout le temps te amul dara nu mu ko ràññeewee kooku mooy mutahayyira dañ koy wax tamit al muhayyira dañ koy wax tamit al dalla dañ koy wax tamit al mudilla ndaw soosu moom borom xam-xam rahmatullah bari na ci loolu rawatina ñu demee ne fuqaha laa rahmatullah dañuy jàpp ne moom dañoo dafa war di sangu farata saa yu war a julli saa yu nekk di saa yu war a julli day sangu farata amma ki nga xamante ne moom mooy ci gis jorngeel moom saa yu waree sangu saa yu waree julli du war ci moom mu sangu mu sangu farata waaye kooku rek lay lay war ci moom lu tax ngir ne chaque moment mën na fekk ne eh, julli gi weesu maanaam partie bii weesu ci la deret ji arrêté deretu mbërëg gi mu ngi doog a arrêté et que mi léegi mi ngi dëgmal ci deret gi nga xam ne deretu jongal la ba pare kooku tout le temps dañ koy fayloo kooku ni muy def koy def loo loolu dafa métti trop que dañ naan ko bu dee koor la yow ni ñu koy fayee mooy euh, yow yow weeru koor bi lépp ngay woor ndax xàmmewu lan mooy mbërëg ak lu dul mbërëg soo paree weer yi ci tegu booy fay da jël genn wàllu weer nga fay ko ca weer wa ca ko nga jël geneen wàllu weer ga ca tegu nga fay ko mu ngir mu leer ni yow ah, ba ba noppi su su loolu da koy def da koy def yoon ngir mu leer ko ni dugg ci maanaam fay na maanaam weer weeru lu mu wor na ko maanaam et que bis yi nga xam ne mooy bis yi ko waroon waroon ci woor weer fay na maanaam genn wàllu weer lay njëkk woor après mu voilà mu woor geneen wàllu weer waaw maanaam ñaari yoon loolu lay def ak boole ko weer wa mu njëkkoon a woor maanaam lu tax parce que possibilité yi moo tax saa su ne mën na jàpp ne weer wii laa woor maanaam euh, euh, ngir ne deret ji comme xamul kañ la taxaw ak kañ lay tàmbali ak naka loolu moom moo tax ce qui fait que dañ koy def loolu tout le temps li gën a wóor waaye bu ñu xoolee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ni muy delloo tout le temps jigéen ñi daf leen di delloo rek ci juróom benn fan ak juróom wala juróom ñaari fan ci kaw loolu ci lañu ñu xamee ni loolu mooy li gën a dëgër ci masal ci masala bi sinon leneen yi ci des yëpp xeetu mbugal la boo xamante ne yàlla rek a xam ne mu toll donte donte ixtiyaat lañu la ñu tegu borom moom ci ëpp ci wax ixtiyaat la tegu waaye lii mooy li gën a dëgër insha allahu ta'ala mu ne ba pare doom tamit dañ kër këram du ko dikkal maanaam jigéen jooju dañ naan borom këram warut jote ak moom waaye daan gis na insha allah ci li li mbiru masala boobu insha allah waaye euh, ki nga xam ne nag muy gis jorngeel maanaam bu normal du muta xay mutaxayyira moom xam na kañ la mbërëgam di arrêté xam na tamit ni muy def kooku jorngeel gi kooku dana jote ak borom kër waaye imam maanaam xanaa xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañoo sopp mu bañ maanaam dañoo sopp borom këram bañ a jote moom waaye loolu yëpp daañ ci dellu ci waat inshaa allahu taala xadis bi imam al-Bukhari indi woon nag waaw trois cent vingt-sept lañu tollu waaw moom la moom la moom la melalee euh, maanaam ndax xadis bi dafa nuroog xadis Sayyidatu Faatima bint Abi Hubays bi radiyallahu ta'ala te moom euh, moom gisoon nañu euh, taxrij bi wallahu ta'ala a'lam waaye bu ñu xoolee xaqiqatan dañu gis ne bii imam Bukhari fii rek la ko indi indiwu ko feneen ngir ne xadis yi duñu benn maanaam fële Faatimata bint Abi Hubays la wax hmm. radiyallahu ta'ala doonte maanaam benn la te lépp Sayyidat Aisha moo ko solo ndax xam ka xadis bu fekkente ne kenn moo ko solo kenn rek ko solo hmm, même bu maanaam bi nekkee benn loolu la ñuy tuddee xadis maanaam obligé wuñ baat yi nekk benn hmm. voilà loolu moom moo tax borom xam-xam yi di jàpp ne xadis bi dafa bokk ci atraafu xadis Sayyidat Faatimata bint Abi Hubays radiyallahu ndax lan ndax sayyidat Aisha moo leen nettali ñoom ñëpp te hmm. maanaa bi benn la hmm. dégg hmm. mu ne baabul mar'ati taxiidu ba'da ifaada maanaam baabu buntu al-mar'ati ni jigéen ji nga xamante ne taxiidu dafa gis mbërëg ba'da ifaada ginnaaw ba mu defee tawaaful ifaada maanaam mooy tawaaf bi nga xamante ne moom rek moom mooy ponk ci ci at waaw xam ne Euh, tawaaf boobu moom nga gis ne bu fekkente ne defoo ko ba nga war a yegg ci tawaaful wadaa maanaam fi ngay tàggoo kaaba gi boobaa mën ngaa dem tàggu kaaba gi yéene waale ci tawaaful ibaada boobu ngir ne yii liñ liñ ci soxla woon rek mooy nga tàkkali ko nga mooy nga mujjee tawaaf balaa ngay génn Makka di dem hmm. loolu lañ ci jublu woon moo tax tawaaful euh, ifaada nag ki nga xamante ne moom mooy gis mbërëg jigéen ji gis mbërëg su fekkente ne euh, def na ko ba noppi loolu la ñu nekk di wax atem kooku lan mooy atem xëg naa def tawaaful ifaada léegi attem lan la ndax day obligé toog makka ba mbërëg maanaam bu defee bu ñëwee makka acci daa def tawaaful ifaada daa dem def safa ak marwa def ay commencé gis mbërëg maanaam ngir ne daw safa ak marwa laajul am mbërëg comme li yeneen bi sallallahu alayhi wasallam waxoon sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam laajul set ci mbërëg li Seydou Daara li mu ko waxoon mu ne defal mboolem li kii di ak di def yow tawaaf kaaba gi lañ lay tere maanaam ak ñaari rakkaay yi ngay julli ci ginnaaw maqaam Ibrahima gannaaw bi nga xamante ne moom nga def tawaafu kaaba gi loolu rek lañ lay tere waaye leneen lu dul loolu kenn terewul ko kon moo tax dégg ngeen Seydou Umm Atiyya radiyallahu li mu wax Seydou Hafsa bint Seydou ne ko du dana taxaw Arafa ah waaw maanaam nga gis ne kon yooyu yëpp daf koy def. lii rek la ci dul def tawaaf kaaba bi waaye comme def na tawaaf bi nga xam ne moom dong mooy ruknu moom dong mooy ponk ci ci ak léegi bu boobaa lan mooy atteem moom lay wax ne mu a qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab li haddathana Abdullah ibn Yusuf at muy at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kula'i ad-Dimashqi al-Misri wa Misr wa rahimahullahu ta'ala génn àdduna 218e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imaam al-Bukhari rahimahullahu taala di solo ci moom ngir solo ci imaamu Malik rahimahullahu taala hadith bu muy jëlee ci Muwatta daf koy faral tamit di jëlee ci. Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi bi rahimahullah ta'ala te moom imam al-Bukhari rek moo solo ci moom ci lu amul intermédiaire ci kenn doxut ci diggante mag moom amma imam Abu Dawud solo na ci moom ñetti xadis waaye dafa am ku dox ci diggante mag moom imam at-Tirmidhi solo na ci moom benn xadis waaye dafa am ku dox ci diggante mag moom imam an-Nasa'i solo na ci moom fukki xadis ak ñett waaye dafa am ku dox ci diggante mag moom imam amma imaamu Muslim ak imam Ibn Majah ñoom solo wuñ ci imam bu màgg bi mooy Abdullah ibn Yusuf at-Tinnisi rahimahullahu ta'ala qaala lana akhbarana xabaar nañu Malik mooy ibnu Anas ibnu Malik ibnu Abi Amir eh, al-Asbahi al-Himyari rahimahullahu ta'ala muy Abu Abdullah ndax waxoon nañ la ko fuqahaa al-a'immatul arba'a ñoom ñëpp Abu Abdullah mooy seen dàkkantal moom def kenn mooy imam Abu Hanifa moom Abu Hanifa mooy dàkkantalam mooy an-Nu'man ibnu Thabit radiyallahu ta'ala anhum moom mu ne kon moom moom abu moom imam al-Bukhari mi ngi génn àdduna quatre-vingt-treize wala quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna cent soixante-dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme Hammad ibn Zayd rahimahullahu ta'ala ca Basra maanaam at boobu ñaari ponkali imam ah kenn ki ca Madina kenn ki ca Basra ñoo génn àdduna Hammad ibn Zayd ak imaamu Maalik rahimahullahu ta'ala Ah, moom mu ne an Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm ah mooy kon moom ah, maanaam nga gis ne da koo indi ci tur bi gën a sori ci turam yi mooy Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm al-Ansari rahimahullahu ta'ala al-Hazmi mooy Abu Muhammad wala Abu Bakr al-Hazmi rahimahullahu ta'ala Euh, moom mi ngi génn àdduna 135e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moo tax imaam Maalik daf ko daan tagg lu bari naa danaan wax naan borom xadiis yu bari la ba pare nit ku dëggoo ngoog góor gu dëggoo ngoog te wax na ne euh, bokk na ci boroom xam-xam yu gën a mag yi ak niki noonu bokk na ci borom gis-gis yu gën a sell yi mm-hmm. moom noonu am hmm, imaam al imaam al-Haafiz ibn Abdul Barr daf doon wax ne tamit moom. Euh, bu dafa bokk ci boroom xam-xam yi euh, naka noonu ku wóor la ba pare nekk borom xam-xamu euh, nekk borom xam-xamu boo ku mën a wóolu la ba pare ku maanaam xaafis ba te lay la ci mboolem li nga xamante ne moom lay toxal te mboolem li nga xamante ne moom la moom la jàpp mokkal ko di ko toxal. di ko jàngale. kon ñoom ñii. amma amma imam Ahmad ibn Hanbal maanaam doomam Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal nee na rahimahullah nee na man dama dégg sama baay mooy imam Ahmad naan euh, hadisam moom Abdullah ibn Abi Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm bi rahimahullah maanaam mu ne moom saafara hadisam moom saafara dégg nga maanaam moom tamit hadisam ñu ngi ci kutubu sitta comme imam Malik rahimahullahu ta'ala euh, mu ne an abi mu jëlee ci baayam te moom mooy Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm moom rahimahullah al-Ansari mooy ki Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu bindoon leetar ne ko na nga euh, bind xool ci li aju ci wàllu waxu Yonent bi sallallahu alayhi nga toxal ko nga bind ko euh, moom la digal digal yu bari yooyu waaye moom jotu koo bind mu génn àdduna moom moom nag moom mooy kenn ci fuqaha sab'a yi ci ñetteelu wax bi maanaam ci benn ci ñetti wax yi maanaam ci ne juróom-ñaareel bi moom mooy Abu Bakr ibn Muhammad ibn Hazm bi wala boog mu nekk Euh, Salim ibn Abdullah ibn Umar wala bu nekk Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Awf dégg nga radiyallahu ta'ala anil jami' moom mi ngi gane adduna ci trente-sixième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent vingtième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, bari bokk na ci li nga xamante ne moom la mandargaaw moom la ràññee ko mooy ci jamono mu ci gënoon a xam ak atte maanaam nekk maanaam lépp lu aju ci wàllu atte qada maanaam moom moo ko ci gënoon a xam niki noonu mooy tamit ki nga xamante ba dafa bëriwu dañ koo dafa ràññeeku woon ci bëri gi mu woon jaamu yàlla ak di ak guddi di fanaanoo euh, di fanaanoo jaamu yàlla guddi gi euh, moo tax imaamu Maalik moom moo moom moo seede mu ne lam yakun indana bil madinati ahadun indahu min ilmi al-qadaa'i maa inda Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm voilà fii ci Madina amul woon kenn koo xamante ne la nekk moom ci xam-xamu atte ne na ci maanaam li nekk maanaam amul kenn ku nekk ci moom la cal lu tollook la nekkoon ci euh, imam bi Abu Bakr ibn Muhammad ibn Amr ibn Hazm rahmatullahi alayhi mu ne euh, an kon moom mu ne an Amrata bint Abdurrahman gisoon nañ ko euh, léegi mooy euh, Amrata bint Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara ibn Adas al-Ansariya an-Najjariya al-Madaniya rahmatullahi alayha an Aisha ummul mu'minin zawji nabi soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam annaha qaalat nee na moom wax na li rasulillah ñen dawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam ya rasulallah ay dawal Yàlla sallallahu alayhi wa sallam inna Safiyyata bint Huyay mooy Safiyata bint Huyay soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam radiyallahu ta'ala anha nga xam ne yowut la woon maanaam ñoom seen cosaan yowut la moom mooy euh, Safiyata bint Huyay radiyallahu ta'ala maanaam ci ghazwatul Muraysiya ci euh, la lañ ko jàppe woon jàmm mooy ghazwatul Muraysiya mooy ghazwatu Bani Mustaliq dañ koy wax sama ghazwatu Bani Mustaliq mi ngi am juróom benneelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci at booba ci lañu tuumaale ci xare boobu ci lañ tuumaale sayyidat Aisha radiyallahu anha lañ ko tuumaal ah, te ci xare boobu ci la ah, tamit ah, attey tiim wàcc aay boobu ci la wàcc maanaam ndax ci la ñàkkoon caq gee ak yu noonu moom nag xaa moom ca bañ ko jàppee ca booba ci la ci la dafa nekkoon nag koo xam ne bu ko gis rek maanaam da nga koy màggal xam ne kii ku ku ku am xorma la ku màgg la te ku neex a bëgg la moo tax sayyidat Aisha radiyallahu anha nee na moo tax ba mu ko gisee ci jaami rek ko a fiire kii de boo moytuwul yenente bi ko sallallahu ko jël moo tax yenente bi sallallahu goreel ba pare def ni goreel dama ko goreel ci la ko moom mooy moom mooy canam radiyallahu anha maanaam te pourtant mënoon na koo jël def ko jaamam waaye da koo goreel ngir ne goreel googu moom la nekk moom moo nekkoon caram mu nekkoon euh, jigéen bu sel bu baaxoon moo tax ba nga xamante ne euh, jigéen ñi kii commencé nañ ko wax daal ah, ñun ñii suñu papa yi nangam ñun suñu papa yi nangam euh, soxna yeneen bi saa ku nekk naan sa papa nangam ñoom sayyidat Aisha ñoom sayyidat Hafsa et cetera mu commencé jooy dégg nga li ko yeneen bi saa ne ko man sama baay man sama maam moo leen gën maam de man sama maam mooy Haaruna. waaw ibn Imran mooy seen mooy sa maam waaw waaw mooy yent yàlla Haaruna mooy sa mooy yéen da ngeen am maam boobu dégg nga kon nag <laughs> dégg nga waaw radiyallahu ta'ala ha dégg nga moom nee na kon moom la ko dal moo nee na Sayyidat Aisha radiyallahu mooy nettali nag na moom moo ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam mbir mi xew na mm-hmm. waaw mu ne ko ah na Safiyya lu yor mooy Safiyya bint Huyayy radiyallahu anha xat dëgg-dëgg xaaral dafa gis mbërëg de gis na mbërëg de qaala mu wax Rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam la'allaha eh kon de xëy na moom tahbisuna danañu téye fii maanaam danañu fi téye mooy nag mooy faaw ñu xaar ko loolu nag day day xamle ne maanaam jigéen ji di gis mbërëg tamit eh, dañoo bu ñuy def aj yi programme aj yi ñu bàyyi xel jigéen ñi gis mbërëg mm-hmm. maanaam ngir ne du eh, jaaduwul. léeg-léeg ni muy demee nga xamante ne ak lu mënti xewet ñun dañuy dem suñu yoon bu ko jigéen ji daal di toog war nekk koo xam ne day day day day day des ak xaalo ihram boobu ba déwén te bu amul paas nu muy def te ak cetera yeneen ak yeneen ba pare mu war a xaar gannaaw ba mu xaare maanaam lu bari war koo ci mën a fekk ah te saa yu jotee kër këram war a rendi hadiyu et cetera ba pare faaw mu mu ak ji. ak ye yooyu ah, su parfumé woo su kiiwee maanaam lu nekk daa war a dafa war a dafa war a eh, kii def kafaara mhm. maanaam nga gis ne eh, lool vraiment xaal bu métti mhm. mhm. xaal bu métti loolu nag eh, jigéen ñi maanaam ñiy def organiser xaj yi war nañ koy bàyyi xel tamit ak umra yi dégg nga mu ne kon xëy daf ñu def mu ne alam takun xanaan mbaa xanaan nekkut koo xam ne taafat dafa dafa defoon tawaaf maa akun na ànd ak yéen. maanaam fekk booba départ guñu pour dem Madina delluwaat Madina na ngir aj nañ ba pare ndax loolu li koy wane mooy ne sayyidat Aisha radiyallahu anha moom moom gannaaw gi la def tawaaf gi mooy moom it daa gisoon bërëg ba bisu Arafat dafa gisoon bërëg ci ginnaaw gi ci maanaam ci yey di bi mu jàllee bisu eet yooyu ci la moom ci la xet moo tax mu dem def tawaaf mu ne ndax def na tawaaf nag ànd ak yéen muy te moo tawaaful ifaada boobu la fa qaalu ñu ne ko ñu ne ko balaa engrais qaala am na faxruju kon kay génnal maanaam mooy nañ dem parce que kon jarul ñu fay xaar tawaful wadaa bi voilà maanaam ngir ne moom ngant bi mu nekkee moo tax jarul muy xaar tawaful wadaa bi waaye bu dul loolu rek tawaful ifaada moom ala kulli haal jigéen ji faaw mu def tawaful ifaada bi doonte daf koy boole tawaful wadaa bi waaye tawaful ifaada bi ndax boo ko deful ndax ponk la ci at faaw nga def ko moo mën nga koo def na saa yu nekk saa yoo ñëwee ak si rek mm. saa yoo tàmbalee ak mën nga koo def laata jour arafa après jour arafa mën nga koo def saa yu la neexee waaye na faaw nga dem defi ci ko mm. euh, dégg nga kon euh, hadith bii tamit dégg nga daf koo euh, maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala dégg na hadith numéro trois cent vingt-neuf hadith numéro mille cinq sept cent trente-trois mille sept cent cinquante-cinq cent 1757 1758 1760 1762 1771 4401 5329 ak 6157 maanaam ci kitaabul hajj la ko gën a euh, la ko gën a indee euh, maanaam imaamu Maalik comme ci moom la ko jëlee kon moom foofu sax la ñu waroon a tàmbalee waaye comme wax nañ imaam al-Bukhari euh, nañu wax imaamu Muslim moom daf ko indi hadith. Euh, numéro 1221 euh, rahimahullahu taala waaye moom jëliwu ko ci yoonu imaamu Malik rahimahullah waaye indi na ko xadis numéro 1221 juróom benn yoon imam Malik nag rahimahullah moom moo ko indi xadis numéro 1231 1232 1233 ak 1234 imam Abu Dawud as-Sijistani indi ko xadis numéro deux mille trois imaam an-Nasa'i indi ko xadis imaam at-Tirmidhi indi ko xadis numéro neuf cent quarante trois imaam an-Nasa'i indi ko xadis numéro trois cent quatre vingt onze imaam Ibn Maaja indi ko xadis numéro trois mille soixante douze ak trois mille soixante treize rahmatullahi ala al-jami' mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab haddathana Mu'alla ibn Asad te moom mooy Abul Husaym al-Mu'allim rahimahullahu ta'ala mu al-Basri rahimahullah moom du waa Basra moo tax moom bokk na ci li nga xamante ne moom la ràññee ko mooy ne benn yoon lañ ko xamal ci njuumte ci hadis moo tax ci tey ci la bokk bokk nekkoon na tamit boroom xam-xam bu mag boo xamante ne tamit kuy jàng borom xel mu rëy la ba pare am jàngalekat la woon moo tax ñu koy wax al-Muallim Abul Haytham al-Muallim rahimahullahu taala moom mbokk la frère la ci ibn Asad rahimahullahu taala moom nag ñi ñi mu moom mooy ku mel ne Abdul Aziz ibn Mukhtar ak Abdullah ibn al-Musanna al-Ansari ak Wuhayb ibn Khalid ak Zayd Yazid ibn Zuray' te nii ñu ëpp ci ñoom gisoon nañu Hammad ibn Zayd ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk seen génération boo xoolee ñii daanaka ñu bari ci ñoom gisoon nañu leen euh, naka noonu euh, ñi solo moom nag imaam al-Bukhari ak imaam Muslim ak at-Tirmidhi ak an-Nasa'i ak Ibn Maaja ñoom euh, imaam al-Bukhari rek moo solo ci moom directement. imam Bukhari moo solo ci moom directement amma imam Muslim ak dañoo solo ci nit mu solo ci moom imam Abu Dawud moom mu ci moom du tout al euh, imam Ibn Hibban rahimahullahu ta'ala nee na mi ngi génn adduna deux cent dix-huitième am na nag ñu ne deux cent dix-neuvième la euh, rahimahullahu ta'ala mu ne an Abdullahi Ibn Tawus te moom mooy Abdullahi Ibn Tawus Ibn Kaysan al-Khawlani rahimahullahu ta'ala mooy waa Yamani mooy al-Yamani rahimahullah abnawi Abu Muhammad moo nekkoon dakkantalam rahimahullahu ta'ala nekk bokk ci siqaat yi moom lu bëree bëri ci baayam la ko déggee moom mooy Tawus Ibn Kaysan ak Ikrima ak uh, te ñoom ñi ñu ay ñu daan ànd ak Mawlana Ibn daan ànd ak Mawlana Abdullah ibn Abbas ak Amr ibn Shu'ayb moom mooy uh, mu siiw mi ak Ikrimata ibn Khalid al-Makhzumi ak mbooloo uh, waaye jàngewul ci kenn ci saxaaba yi waaw solowul ci saxaaba yi rahimahullahu ta'ala ci taabi'i yi maanaam ci kon ci taabi'i yu mag la bokk waaye bokkul waaye solowul ci saxaaba ci taabi'i waaw ci taabi'i taabi'i yi voilà maanaam ci taabi'i taabi'i yi la moom gisul saxaaba faaka loolu laa bëgg wax ci taabi'i taabi'i yu mag yi la bokk voilà ñoom baayam ñoom Ikrima ñoom ñi ñooy ta ñoom ñooy taabi'i yi dégg nga ñi nga xam ne ñoom la solo euh, waaye euh, léeg-léeg am na ñu koy boole ci sigaaru taabi'i yi moom ci taabi'i yu ndaw yi Euh, amma ñu solo ci moom mooy ku mel ne al-imam Ibn Jurayj ku mel ne Ma'mar ibn Rashid moom Sufyan as-Sawri ak Rawh ibn al-Qasim ñu Wahb ibn Khalid Sufyan ibn Uyayna ak ñeneen moom mi ngi génn àdduna 132e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom an abi baayam mooy Tawus ibn Kaysan Abu Abdurrahman mooy daa xatam Abu Rahman Abu Abdurrahman al-Yamani al-Himyari rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna cent quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, dégg nga moo tax Sufyaan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala nee dama laaj ko Ubaydullah ibn Abi Yazid ne ko ne yow yow boo daan dugg ci Mawlana Ibn Abbas radiyallahu anhu nan nga daan àndal mu naan Ataa laa daan àndal ak gaayam yi ak ñu mel ni moom rek mu Ataa ibn Abi mu ne ko waaw Taawus nag mu ne ko yii Taawus kooku ñu ponkal ñi ñi ñi nga xam ne ñooy ñu spécifique ñi ñu jagoo ñi ñooñu la lanaan àndal pour dem ci Ibn Abbas de radiyallahu anhu maanaam que ni Tawus boo ko tëj maanaam doo ko doo ko bu daan dem maanaam ñu mag ñi la daal maanaam ndax nit ñi dañoo wuti ay niveau dégg nga euh, dégg kon euh, <laughs> euh, dégg nga moo tax waaye nag a ah, xoolal li Amr ibn Dinar wax ci moom nee na musuma gis maara ay ahadan a'afu amma fi aydin nas min Tawus musuma gis kenn koo xamante ne moo gën a sàmm ci bañ a laal dara li nekk ci loxoy nit ñi que Tawus soxlaalul kenn dara voilà dégg nga naa moo tax moom itam euh, moom Tawus nee na fekk jot gis naa juróom-ñaar fukk ci saxaaba yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te nee na dégg ci Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu euh, ama amma Hanzala ibn Abi Sufyan ak Abdurrahman ibn Abi Sufyan mu ñoom ñaar yi ñëpp kenn ku ci nekk nee nañ musuma gis boroom xam-xam mukk mukk mukk koo xamante ne bëri na lu muy wax baatu laa adri xamuma lu ëpp taawu si na koo xamante dañ koy laajte mu ne non non loolu mu xamuma ko mu bëri nag ba ci taawu si na koy sàmm nam ca meloon nee na moom mosu koo gis. wallahu taala te xam ngeen ni jaloore bu réy la ci borom xam-xam maanaam ñu koy laaj mu naan xaw ma waaw mu ne an ibn abbas mawlana abdullah ibn abbas ibn abdul muttalib eh, ibn hisham ibn abd manaf al-qurashi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhu hashimi mooy abu mooy abul abbas di dàkkantalam mi ngi gën a àndoon laaduna ñetti at laata gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna fukk juróom benn fukki at juróom ñett 68e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di génn àdduna mi ngi am fukki at ñett radiyallahu ta'ala anhuma bokk ci sahaaba yu mag yi borom jàlleeru kay ak ngëneel yu rëy yi nekk habrul umma wa turjumaanul Qur'an moom musnadam 1660 hadith la boo xamante ne ci ñaari sahih muttafaqun alayhi 75 la amma imam al-Bukhari mi ngi wéetoo ci 120 hadith imam Muslim ci juróom-ñeenti hadith hmm. wóorlu ko mu ne qaala woyofaleef na lil haa'id ñeel aju mbërëg bi an tanfira ci mu e, dem iza xaabat su fekkente ne gis na mbërëg maanaam moom moy na su fekkente ne xëy na maanaam gis na mbërëg ba noppi nag léegi mën naa maanaam woyofal nañ ko ci mu mën continuer dem yoonam maanaam bu defee yeneen bi yi aj rek bu fekkente ne def na e, tawaaful ifaada ba noppi jarul muy xaar tawaaf bi nga xamante ne moom mooy e, tawaaful wadaa voilà jarul mu koy xaar hmm. dégg nga mu ne waaye wa kaana nekkoon na ibnu Umar te moom mooy Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu moom Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab ibnu Nufayl ibnu Abdul Uzza ibnu Riyah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Raza' ibnu Adi ibnu Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Adawi rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma nga xam ne mooy Abu Abdurrahman al-Madani al-Madani mm-hmm. euh, radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna 73e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu moom ak comme Seydina Abdullah ibn Zubayr mm-hmm. ah, moo tax ci la génne ak Sayyidat ah, Asma bint Abu Bakr ak ah, Sayyidat ñoom ñi ci lañ moom Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi mooy deux mille six cent trente hadith moo tax ginnaaw Seydina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala moom mi moo ci imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci cent soixante-huit hadith ci ay haditham euh, imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingt-un hadith imam Muslim wéetoo ci trente et un hadith euh, wal wal muksiruna fi riwayatil athar Abu Hurayrata yalihi ibnu Umar hmm. waaw moom Abdullah ibn moo ci tegu radiyallahu anhu deux mille six cent trente hadith moo hmm. ne moom nag yaqulu daan na wax naan fi awwali amrihi ci fii awwali ci njaalbeen amrihi ay mbiram innaha moom kat laa tanfiru mënta dem de déedéet mënta dem moom déedéet jigéen ji moom mënta dem loolu la daan wax waaye summa topp sami'tuhu ma dégg ko yaqulu muy wax maanaam kii wax li mooy Tawus ibn Kaysan mooy nettali hmm. mu ne ma dégg ko mu naan tanfiru an kay day dem ndax inna rasulallahi inna li rasulallahi ndawal yàlla di sallallahu alayhi wasallam a dafa woyofal lahun na ñeel leen maanaam nga gis ne ko maanaam hadith bi li li tax mu indi ko moom mooy comme hadith bi ñu jóge li tax mu indi ko ci di leeral rek ne moom bu xësee ba euh, def tawaaf bi ba ba noppi maanaam bërëb bi dootu ko fa téye mm-hmm. waaye leneen luy aj kii aj di di def yëpp war na ko mën a def moo tax jigéen ji loolu moom moo tax mu war a sàmm ci buntu boobu bu fe bu gisee ni jamono mbërëgam day jege wala que moom mbërëgam dafa instable nga xam ne bu yegg see li mu war a njëkk a def rek mooy def tawaaful ifaada mm. ko defee dara doot ko mën a téyeeti ca ca ca ca ci aj gi wala ci Makka wala yu mel noonu kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, euh, li aju ci maanaam buntu boobu maanaam loolu moom moo tax imam Al-Bukhârî tam rahimahullah indi ko dañuy gis ne lii dañ ciy xamee ne ndekete borom xam-xam mën naa am lu mu xa lu mu lu mu xam fàtte ko ba pare xam fàttaliwaat ko hmm. maanaam man nay wax benn mbir xam ko gannaaw ko mu fàtte ko ñu dem ba beneen jëmmi jamono mu fàttali ko ko hmm. maanaam te loolu moo dal sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhu maanaam ndax xamoon na ko di góor na ko ci Yonent bi mu jàpp ne ah du dem maanaam ne kenn dañ ko ko woyofal waaye mu dem ba dëgg jëmmi jamono mu fàtte ko nga xam ne suñ ko laajee day wax ne déedéet déedéet day toog maanaam nga gis ne ijtihaad lay def foofu waaye gannaaw ga nag mu wax ko ba pare daal di koy layee ni bi sallallahu alayhi wasallam moo ko woy faloon loolu tamit dañ ci xamee ne lay maanaam ñoom bu ñu gisee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax rek seen boolem xel ak xalaat yi dañ koy daal di toxal teg fi waxu yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indi hadith numéro 1755 1758 ak 1760 maanaam mooy ci kitaabul hajj mhm. euh, insha allah taala foofu buñu fa yegsee dañ ko gën a imam muslim indi na ko hadith numéro 1328 ak ñaari yoon imam euh, at-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 944 imam ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 1990 3256 3505 5765 27427 ak 27432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 oui avec qui euh, no Aïcha ou la famille xaw ma ko xaw ma xaw ma lu ñu jotee lu ñu bokk ñoom ñaar euh, li ñu li li feeñ mooy ne da ñëw ci moom Euh, radiyallahu ta'ala anha dafa maanaam ci néegam daal la nekkoon loolu laa ko xamal mais ma ko et dafa nekkoon euh, di ko liggéeyal comme ni nga xam ne noonu lañ koy xamee am noonu la ñu gisee benn borom xam-xam wala benn nitu yàlla nga gis ko ñoo xam te ne dañuy ñëw dëkkee ak ñoom nekk ak ñoom ngir gën a mën a tibbi ci seen xam-xam ngir mën a jàngee ci ñoom ak it di nekk ci seen ak njariñ loolu euh, ni muy amee loolu laa xam ci mbir mi waaye xamuma beneen lien de bu war a mën a am ci seen diggante wallahu ta'ala pour la partie Soufra pour Koudra. Ouais. Sur les six de sang. Ouais. Les quatre autres. Il y, a, il y a uniquement ces deux types de sang qu'on considère, qu'on ne considère pas. Les quatre autres, par contre, on les considère. Voilà. Non. ñaa non non non. ak sawaat ak alxamra rek la ñuy considérer. bu ñuul bi ak bu xonq bi. ndax sufrat ak kudra ñoo ëpp doole yeneen ñaar yi ci waaw yooyu sufra ak kudra moo leen ëpp doole parce que yooyu souvent feebar moo koy indi walla marron voilà marron bi ak vert bi waaw non non non soo leen non suñ leen gisee ci jamonoy mbërëg ci biir mbërëg bi laataa ñuy gis al qasatul bayda dañ leen di considérer mais suñ leen gisee ci biti sa xasatul bayda maanaam ginnaaw bi ñu laabee dootuñu leen considérer segam as ak kudrat bi nga xam ne moom moo gën a sax ñoom lañ du considérer waxuma la ak yooyu noonu loolu moom moo tax duñu leen considérer mooy mooy mooy mooy moom la ñuy wax jorngel ba léegi waaw ko na feebar benn waxul na feebar la de moo tax boroom xam-xam yi def différence bi entre feebar ak loolu maanaam sidit la bu fàcc waaw mi ngi mel ni tey boo bori woon parce que loolu du nekk di tuuru tout le temps tout le temps tout le temps sinon ci sangam maanaam buy buy tuuru par tuuti lay tuuru par. waaw waaw. waaw mais loolu yëpp day aju rek ci ni mbir mi toll fi mbir mi yegg ci loolu rek lay aju su fekkente ne nit ki dafa dem ba. dëgg-dëgg mu ànd ceeg benn effectivement boobu xeetu faiblesse ba xam ne bu lekkut naanu rawatina jamono yi xëy na koor gi gudd wala yu mel noonu dana ko fekk ci ay euh, maanaam musiba da musiba da koy dal mu day day ragal ne mbir mi dana day gën a garaaw day nekk situation bu garaaw effectivement kooku day dox kooram ngir loolu waaye comme ki ëmb rek comme ki ëmb ci jamono ji muy xool day xool rek selon jamono ji wala ciy nampal. segam kooku lañ koy bàyyi waxuma laaj nga xamante ne moom la deretam ji di tuuru saa su ne kooku effectivement dañ koy bàyyi xel ci buntu boobu noonu mais moom mooy mën a xam xaalam loolu yëpp day dugg ci du dagan ñu daal di nëbb li nga xamante ne moom la yàlla bind ci seen loxo mi wallahu ta'ala par exemple de quoi waaw mooy rattrapé kay waaw jigéen Euh, par exemple buñ ko fasee. Hmm. xam nga ay daam day dem bu amee doom. Hmm. waaye la ndax bu amee doom juste ci la dem yam wala dañuy bàyyi ba nifaas bi jeex. déedéet ñuy am doom muy jeex nifaas bokkul ci idda. Ah, waaw nifaas bokkul ci idda. déedéet bu amee doom rek moo tax mu ne wa ulaat hamlin. Hmm. am ya daana xam la woon. voilà am ya daana xam la woon. beneen bi beneen mooy règle. par exemple kuru yi ñuy wax.